أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سوي الردوان وتمكين mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru wu tedd wi di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala lépp luñ ci jëf wala ñu namoo ko cee jëf mu nongul nu ko lépp loo xam ne def nañ ko ci safaan sunu boroom jéggal nu ko comme niñ ko baaxee amale fii ci jumaay fooxal imaan di ko amal fii ci jumaay darul mooti di dalal ñenn ci ñiñ tànn ñu war ñoo defal lenn ci tomb yi nga xam ne buñ ko waxee ñëpp mën cee jariñu tey nag ñoo ngi dalal genn gan koo xam ne gan la wax waaye mën nañoo bañ a wax ne gan la ndax ci la bokk euh, xëy na lii diñ ko aadoo def waaye mën nañoo wax ne jëru ko ndax moom ci ci la bokk muy sëriñ Maam Balla Mbàkke kon tey ñoo ngi dalal sëriñ Maam Balla Mbàkke moom sëriñ Mouhamadou Awa la gannaaw buñ ko nuyoo sant ko gërëm ko ci jàppandal gi ñu xamle tuuti rek ci ni ñu ko baaxoo defee xamle tuuti ci ay jaar-jaaram ci liggéey bi nga xam ne moom moom moom la liggéey kon sëriñ Maam Balla Mbakke euh, mi ngi jàng alquranul karim wala mi ngi tàmbalee jàng alquran karim ci dëkk bu ñuy wax ñoom reloo di daara ju mag ju ñëpp xam sëriñ Mor Talla Thiam gannaaw ba mu fa tàmbalee jàng alxuraan ba sori jóge na fa dem na njaareem mit foofu la mottilee alxuraanam ba am ci li nga xam ne moom la doomi soxna di am ginnaaw bi noppee ci alxuraan ji comme ni ñu ko baaxoo def ci njàngum diine mi ñu xam ci réew mi euh, dem na dëkk bu ñuy wax Ndar ja tàmbali faa jànge xam ci sëriñ bu ñuy wax sëriñ Ahmadu Jaxate foofu la tàmbalee jàngee xam ba jàng ci lu baree bari ginnaaw bi nga xam ne noonu ñu ko aadawoo def ci réew mi nag jàng na li mu war a jàng ci njàngum xam-xam mi ñu aadawoo def ci réew mi la tukki nag tukki boo xam ne ba tey ci tukki xam-xam la bokk ci li fi jóge nag dem ci al mamlaka al arabiyya saudiya foofa bu ñu fa demee mi ngi dugg ci benn euh, benn école boo xam ne ñu ngi koy wax darul hadis foofa la defee marxala ibtidaiya primaire foofu la ko defee fa la defee li ñuy wax ihdadiya secondaire foofu la ko defee ba am diplôme yooyu ginnaaw bi yemul foofu bi mu noppee jógewaat na fa dem masra di Isiptu bi mu demee ci université bu mag boobu ñuy wax jamiatul Azhar ci jaamiha boobu nag fala la am njàngam ba am sahada sanwi di diplôme bu kawe ci njàng gannaaw bu mu ko amee la fi jógee dem France dem Paris Paris it bi mu demee moom mi ngi woon ci benn lycée boo xam ne bii ñu ngi koy wax almahad alxawmi e, fi dirasati loxaat wal xadaarat asarxiya ci benn benn institut boo xam ne bii ñu ngi fay jàng civilisation ci euh, lang yi euh, ci ci ci ci li nga xam ne mooy wetu euh, maanaam sarx foofu sëñ bi continuer dafa dafa jàng dafa jàng ba am diplôme boobu waaye bi mu ci amee diplôme boobu taxut mu bàyyi dafa continuer waat di jàng ba def dirasaatul xoliya niñ ko xamee Euh, di jàng moom it di continuer di jàng ba am benn diplôme boo xam ne mi ngi ko am ci alxadarat al islamiya wa saqafa al islamiya benn diplôme boo xam ne ci civilisation islamique la ak culture islamique boobu it sëriñ bi jàng na ko ba am diplôme foofu ci Paris googu ñu wax naka noonu itam continuer na di jàng di def benn diplôme boo xam ne bii moom it DEA lañ koy wax euh, ci njàng moo xam ne mi ci jokkaloo la ci diggante civilisation yi yu wuute yi mboolem civilisation yi moo xam civilisation islamique la wala yeneen civilisation yoo xam ne rek ci àdduna bi la ñuy dund kon mën nañoo wax ne euh, sëriñ Mame Balla euh, foofu la jaar ci wàllu jàng ba tey it mën nañoo wax ne ab gëstuum dañul ci di jàng ak di yëngu ci loo xam ne lii mi ngi jëm ci wàllum jàng kon dañuy gàttal rek foofu yamale fi waxtaan wi Eh, di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal ko tawféex defal na ko eh, incha allah fas yéene nañu waxtaanal ci eh, maanaam politique ci mouridisme kon mën nañ ne buñ ko dégloo ak xel dañ jariñu bu baax a baax kon ñu ngi ñaan sunu borom mu defal ko tawféex defal na ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده mbokk yi julli yi fi teew yëpp mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di am itam mbégte lool ci jataay bi di nangu itam ne lii moom ab cër bu rëy la buñ ma buñ ma cëralee terale ma ko ndax xam naa sama xam-xam eggul ci war a toog si jàkkaarlook mbooloo mi di fi war a wax loo xamante ni daan jar na tax ñu toog déglu mu mat wala wala wala wala wala lu teg loolu moom ab cër la euh, taraanga la itam waaw yoo xam ne maa ngi ciy sant yàlla bu baax di ñaan itam yàlla mi nga xam ne moom moo man te am kàttan mu jàppale ma ba yaakaar ji ngeen ci am ak man yéen ji ma ci am mu egg ñu ko bëggee ten jariñoo ko dara ji sëñ Tuubaa di sant mbootaay gi nga xam ne ñoo taxawal jataay bi itam te taxawal at yëpp weeru koor tàmbalee am solo jataay yi tam di jataay yu ama am solo thèmes yi ñuy dugal ci biir waxtaan yi itam gis naa ne lu am solo la ndax lislaam moom dàqowut ak xam-xam waaw maanaam lislaam dàqowut ak xam-xam boo ko defee xam-xam yëpp mën nañoo dugg ci biir waxtaane lislaam kon yaatal gi ko yaatal nii di ci dugal yenn yi nga xam ne xëy na du du fiq wala tawxid wala nangam nangam waaye lenn la ak lislaam loolu danga yaakaar naa yaatu bu am solo di xam le itam ne mboolem université yu mag yi nga xam ne taxaw na ci biir réew yi di jullit ñi ci nii la tàmbalee woon université bi ci njëkk bi nga xam ne moom la suñu moo tudd léegi muy jaamiatul azhar bi nekk Qahira yépp xam nañ ne jumaa la woon jumaa ja ba léegi ma nga nii itam lañ tàmbalee woon ay borom xam-xam ñoo fa daa daje di jàng ak jàngale muy muy yokk xam-xam yi di wuute di gën a bari ba mujj nekk ab université mooy première université islamique ci àdduna bi yeneen jaamihaat yi itam moo xam jaamihaatu xayrawaan la moo xam yan jaamihaat yi nekk ci dëkku lislaam yépp ci lii la tàmbale boo demee itam dëkk yi nga xam ne ñooy nga xam ne fi ne ku doon tudd euh, capitalu culture wala civilisation islamique da nga leen tudd ci histoire fu mel ni Dimashq fu mel ni Baghdad fu mel ni Madina fu mel ni Makka xam-xam yoo fa juddoo yépp te ñu koy tudd tey jii nii ci lu mel ni la tàmbale ci jàkk ci jumaa la commencé woon ci waxtaan yu mel ni la tàmbale woon di yokk di di di di di gën a yaatu ba egsi fi gis naa ne eh, ak njaal la waaye yàlla mi defal tawfiix ñooñu ba mu agsi fii te moom loo tuuti ci dara te jógu fi yàlla mu defal lii mu continuer ba doon tam ay université yu mag yoo xamante ne bi ëllëg génération yi ñëw ëllëg nañ fekk xam-xam boo xamante ne bi ci lii la dooroon mën ci sukkandiku bu mën tabax une civilisation ak Sénégal yaakaar naa aussi dundalaat jàkka la aussi ndax kenn ku ne xam na ne jumaa ci biir ci biir lislaam jëmul rek ci julli jumaa université jumaa assemblée la jumaa centre social la centre culturel te yaakaar naa yëpp daje na fi tey moo tax daal tabarkaala ñu ngi ñu ngi sant vraiment ci taxawaay bi ñu ngi sant itam ci initiative yu rafet ñu ngeen jël nii ñu ñaan tam yàlla dafa leen ci tawfeex te tem tem kaw seen jor tem bi ñu ma jox nii itam ma leeral ne man jànguma politique maanaam jànguma li ñu wax science politique jànguma ko du sama du sama du sama du sama maanaam xarañu ma ci xarañ boo xam moo tax ñu jox ma ko daal du sama spécialité laa bëgg a wax daal euh, politique comme ni ñu ko xamee ni nga xam ne da dem ci faculté de droit wala nga dem ci science politique def ko fa génn ñu nekk ci kat spécialité science politique man defuma lool sëñ bi tudd na samay jaar-jaar léegi euh, man li ma jàng lépp diine la ak saqaafa ak xadaara ak nu moo xam bare na ma xam ne woon loolu génn ko waaye yaakaar naa bu ñu waxtaan dana leer euh, xam nga politique ak civilisation dañoo jaxasoo ba tax na xëy na ku ku ku ku ku sa xam-xam màcc ci wàllu civilisation war nga mën a wax ci politique waaw ñaareel ba itam muy bu ñu wax ci yoonu muy teg politique li ëpp ci loolu ay témoins de l'histoire la ndax lu ci bari ba dund nañ intéressé na day kon na xëy na war na cee a euh, am ay gëstu war na cee a jox tam suñu opinion bu ko defee léegi waxtaan bi fu koy tàmbalee rek mooy ci comme nañ ñu koy faral def yëpp comme politique la ñu wax ak mouridisme léegi fu ma bëggoon tàmbalee sama waxtaan rek mooy leeral politique moom ñu wax noonu lan mooy politique daa bëggoon tàmbalee euh, yan ci lan lan lan mooy domaine bi nga xam ne moom la politique di yëngatu fan la cosaanoo lan mooy ay objectif am remarque yooyu fa la bëgg a tàmbale ndax xëy na buñ ko wax buñ ko xamee rek xëy na dana dana gën a jàppandal li des waxtaane loolu mooy introduction ma bëgg a def ma bëgg bëgg naa wax waxtaan ci li ñu tudde laïcité ndax comme dañoo wax politique wax mouridisme te muy diine te nun fii nu nekk ak li ëpp ci dëkki àdduna yi li fi not mooy dañu tàqale diine ak politique xay na balaa ñuy war a wax ci loolu war na wax ci laïcité moomu nga xam ne dañuy tàqale ñoom ñaar te daa mel ni bi dañu leen a boole dañuy wax ne euh, politik ak mouridisme moo tax ma jàpp ne kon doon na baax na def tuuti ay points ci ci ci laïcité bu ñu jógee nag soo ko ñëw ci diine ak politique nuñ nuñ nuñ nuñ nuñ jaxasoo rawatina diine l'islam nu nga gisee bëgg naa def tuuti ci histoire diine l'islam politique. jamon yonent bi sallallahu alayhi wa ba ni empire yu mag yi nga xam ne ñoo taxawoon ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu làqoo ñëw nag ci li nga xam ne mooy suñu thème principal mu Sëriñ Tuubaa yoonu murid politique bi xewoon ci réew mooy mooy mooy mooy plan en général ñoo ngi yàlla defal ñu ci tawfeex <laughs> bismillah léegi pour euh, leeral dañuy wax ne politique baatu baatu politique ci boppam euh, dañuy wax ne baatu grec la li ci jublu itam nee nañ am na ay ay ay prix yu baree bari am na prix yu bari waaye man dama ci jël ñaar yoo xam ne rek yaakaar naa mooy gën a dëppoo ak suñu waxtaan ni waxtaan ni mooy gën a dëppoo aussi ak jamono ñu ko déggee fi ñu toll dem bi ni sukkandiku ci ñu soog a avancé def ci man benn bu njëkk bi ñaan nañ mooy xam-xam bi nga xam ne day saytu nu ñuy defare ab société maanaam mbooloo mu toog fi barab seeni intérêt wuute seeni cosaan wuute nu ñuy def ba saytu seen mbir bu doon ab village dama wax naa nu ñuy def ba saytu ëtt bi nu ñuy def ba saytu tool bi nu ñu saytu def ba saytu relation yi am diggante kër yi lii saytu loolu xam-xam boobu mooy xam-xam politique ndax dañu wax ne nit bi ko yàlla bindee daf ko bindee muy muy muy mbindaafoon moo xamante ne bi moom du dund moom dong ci mbooloo rek lay dund tàmbalee ci famem tàmbalee ci ay mbokkam yu yaatu ba ci village bi mu nekk ba ci madina bi mu nekk ba ci état bi mu nekk waaye dund moom dong loolu day am am na ci animaux yoo xamante ni foo la gis ah, gétt la ñu doon ab troupeau la ñu doon nit yooyu la bokk mooy ki ñu wax moo tax ñu ne moom c'est un animal sociable noonu lañu ko wooye maanaam animal la parce que ñëpp ay animaux lañ waaye animal la boo xam ne moom day dund suuf ci biir société ci biir mbooloo lay dund te dañuy wax ne nit bu juddoo ci kaw suuf priorité am li nga xam ne mooy yitteem di ko gën a ñor mooy aar ak dundam maanaam fexe ba dund aar itam li koy dundal moo xam li muy lekk la moo xam fi muy tëdd la moo xam li muy naan loolu am na benn borom xam-xam bu mag bu siiw bu ñuy wax Maslow xel mu nat la la la la la taxasus def na ci mel noonu def benn pyramide wax bëgg-bëgg doomu aadama yi nuñ nuñ tegaloo ban moo ci njëkk ban mooy topp ban mooy topp ba muy juróom ba ci njëkk mooy dund lu judd lu nekk rek yaa ngi jéem ko dund boo dundee ba pare tam yaa ngi xool li nga xam ne moo lay dundal nga fexe ba assuré loolu mu sécurité moo xam sa yaram la moo xam li ngay dundee moo xam fi ngay naan la moo xam fi ngay dëkk léegi nag nit ki ci biir famille da koy sàkku sàkkul ko bopp mu sàkkul ko famille bu demee ba ay yu bari wuute rek politique dootu a ñàkk ndax day te te te kenn mënu ko féetewoo muy bu nekkee ci dëkk bi nii noo bokk ëtt bi noo bokk tool yi ñuy baye noo bokk li nga xam ne moom ñu dundal te mën na ko séddoo bu ko defee politique boobu day ñëw pour espace yooyu nga xam ne contradiction yi nga xam ne moom suñu intérêt mu gérer ko ba jàmm am mu mel ni moom kon li ko tax a jóg mooy équilibre am ak jàmm ndax bu amul rek mu xeex xëccoo loolu moo tax politique di am sens bu ma leen wax léegi muy sensu civilisation léeg la nga dégg ñu ne la loi du jungle xam nga nu ñu koy waxee maanaam nangamul xaaba alxaaba amul loi ku man sa morom duma la ndax li bokk amul politique moo tax euh, ku man sa morom duma la li néew daal du dañ koy dañ koy lor ci ci sens boobu nag la la politique amee sensu civilisation boo xam ne du ne forcément ay parti politique lay doon ay yu mel waaye société lay doon bu développé. boo xam ne mbooloo mi bari nañ seen i intérêt wuute nañ te mënuñoo ñàkk bokk fi ñu dund ñu xool nu ñu organiser wu seen biir ba fexe li nga xam ne ñoo ko bokk dañ ko séddoo ba kenn ku ne li nga ci soxlawoo am ko te duñu loolu mooy mooy mooy sens noble politique bu njëkk. beneen beneen sens nga xam ne moo ci not léegi wax naa kon ne ne objectif am donc mooy jàmm am ci société ba kenn ku ne li nga yittewoo muy dund aar sa dund ak aar li lay dundal am te xeex du am loolu mooy objectif moo ko tax a jóg. wax naa itam ne cosaanam donc nee nañ moom nit ñoo takkaloo dañuy wax ne donc euh, nit animal social la waaye itam animal politique la ndax politique sociale mosu ñoo taxale ko waaw mbooloo daje rek gestion am équilibre am mu soog a mën a mooy menoon léegi euh, mu des beneen façon politique bi nga xam ne mooy bi not bi ñu gën xam bi nga xam ne bu ñu ko waxee ci la xel yëpp jëm te mooy politique bi nga xam ne mooy li ñuy wax mooy xëccooy pouvoir ak l'art de la politique lañ koy wax mooy nooy def xeex ba egg ci nguur boo ci eggee nooy def ba toog ci boo ci toogee nooy def ba organiser loolu mooy li wax l'art de la politique wala jeu politique mooy li xew ci àdduna bi nii mooy li xew ci Sénégal nii loolu tam li koy gën a màndargaal mooy parti kenn ku ne am nga parti boo xam ne nga ànd ak yow ñu xëccoo lenn li kenn ku ne fexe ce toog léegi système système politique yi nga xam ne aussi ñoom ñooy gérer société yi dañu wax ne am na évolution ndax comme dañoo dañoo waxoon léegi ne maanaam lépp ñu commencé ci nit commencé ci famille soo ko ñëw ci village soo ko dem ci feneen lii lii jiite itam maanaam système yi jiite nii balaa ñuy egg ci démocratie am na yenn système yu ko jiitoon am na ay systèmes yu ñuy wax ay monarchies nga xam ne ay nguur la ñuy doon am na système waaye système bi ci njëkk yaakaar naa mooy système bi ñuy wax système patrimonial nga xam ne ni kër gu nekk boo fa nekkee am fa ay doom ak sët ak jarbaat daanaka yaay yaay yaay njiitul politique la fa gën a kawe ci biir kër ga léegi bu kër googu nag bu soppeekoo ay kër yu bari nekk ab village ña koy jiite ni daanaka mag mu nga xam ne moom lépp ci moom la sosoo daanaka moom mooy jiite mooy leader politique bu gën a magee moo tax ñu ne système politique bi njëkk mooy bi ñu tuddee patrimonialisme nga xam ne ci bàyyi la jóge nga xam ne yaa fi mag sa njaboot lañ nga njaboote leen di mooy bi ci njëkk bi ñu dëkk yi gën a yokk nit moom ni lu lu lu histoire di gën a dox mbooloo mi gën a bari seen i intérêt gën a woote rek système bi leen di geere di gën a compliqué léegi xëy na egg na foo xamante ne bii kii bàyyi la mag la waaye mënut a jiite village bi ndax yeneen bàyyi ak yeneen mag ngi fi monarchie daal di commencé dugg buur buur yi bi duggee dem ba ba ba ci kanam itam ñoom buur seen seen seen seen seen nguur daanaka ci doole lay tegu doole démb lay tegu histoire waaye en tout cas doole lay tegu donte doole joxe dañu koo doon sax doole lay doon doole lay tegu légitimité ñu ngi koy tiire ci doole. bi histoire dem itam ñu dem ba beneen phénomène génn ñu koy woowee tey démocratie mooy li gën a not fii tey nii ñu dem ba ñu gis ne nguur gi nga xam ne moo gën a légitime nguur gi nga xam ne moo gën a yàlla nguur gi nga xam ne maanaam gu lew la maanaam gu lew mooy goo xamante ne bii ñi fa toog yàlla nañ fi ñu toog mooy nguur gi nga xamante ne bii ñi jiite. ñoom ñoo tànn ki leen jiite loolu la woy wooye démocratie donc mooy jiite kenn ci nit ñi mooy jiite nit ñee koy jiiteel nit ñee ko jiital ñoom lay jiital itam maanaam ñoom lay jiitul waaw loolu lool mooy mooy mooy mooy mooy xay na moom mooy mooy mooy phase bi ci mujjandi ci ci évolution boobu am na ci benn boo xam ne dañuy wax ne comme góor gi mënut a jiite ndax am na yeneen bàyyi yu fi nekk góor gi mënut a jiit ndax amatul doole benn bu fi nekk dañuy wax ki ki nga xam ne moo moo gën a xereñ gën a jub loolu la ñuy wax oligarchie nga xam ne ñu xool ci société ñu fa gën a am alal ba nga xam ne wër na ne ñoom bu ñu nekkee keesu réew mi duñu ko lekk ñi nga xam ne ñoo fa ëpp xam-xam ñi nga xam ne ñoo fa gën a jub gën faa baax nangam nangam mel noonu lañu daa tànn leen jiita loolu tam système la waaye dem nañ ba fi mu yooyu yëpp bi nga xam ne moo na te domine jamono ji tey mooy démocratie daanaka lépp ci dëkk àddina boo xool li ci lañuy la ñuy wuyoo donte façon yi ñu koy dundee wute na moom la ñuy wuyoo démocratie moom itam mosuma dégg ku ku baax ku xam-xamam ku amul dégg mu suñu saa moom si saaliwu mu wax ci lu mel noonu wax ci ne est ce que duñ ko weesu dem ci leneen man loolu sama xel nangu na ko ndax comme am na yeneen ñu ko jiitu woon te dafa am luñ bëgg te doomu moom naka jekk day xool li moom saa toujours mu ngi dox pour am li gën te moom démocratie ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy réew yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom jàpp nañu ñoo ko moom ñoo ko taxawal nee nañ moo tane yeneen yi waaye matut dafa am benn premier premier ministre anglais bu mag bu ñuy wax Churchill moom dafa wax dafa ma def remarque bu mel noonu ne daal système politique yëpp bu ñu leen daje woon bi ci gën a néew ay sikk mooy démocratie xam kon matul dafa néew ay sikk waaye matul comme matul nag te am na yeneen yu ko jiitu woon te doomu aadama moom toujours li gën lay bëgg wa war na noo mën a jàpp ne kon xëy na démocratie bii nga xam ne moom la ñuy imposé tey nii parce am ñu ngi koy ndax dañuy dem ba tax dal mënoo suqaliku te amoo démocratie moo nanga nanga mën naa am ëllëg beneen système ñëw boo xam ne xëy na mooy gën a mat démocratie moo ko gën mën a saytu mbiru nii loolu yaakaar naa remarque loo xam ne jàpp ne itam lu lu lu a nekk la euh, léegi débat bi am ci itam ci politique ndax est que naturellement donc comme nit li ñu wax naa ndax nit parce que nit la koo xam ne mënut moom dong rek il faut mu am politique ndax loolu nature la boo xam ne moo tax politique am wala yittee ci egg nit a dem ba xam ne kat moom nii fi ñu dund nii buñ organisé wul politiquement jàmm du am jàmm am luñ dund ñu organisé wul lu ci mën di xew xam na ne politique moom donc mënta ñàkk mënta ñàkk politique bi ñu njëkk wax ni sens bi ñu njëkk a wax ni saytu suñuy bi muy tool bi muy kër yi loolu moom pour mu saytu ko li koy doxal loolu mooy politique waaw loolu ñàkk léegi nag loolu lan mooy relation ak diine loolu laa wax ne balaa ma ci dugg man bëggoon naa tuuti ñu wax ci li ñuy wax laïcité laïcité fii ci réew mi ñu ngi koy tuddee séparation au pouvoir muy nguuru àdduna gi ak nguur diine gi dañoo war a taxali ko Sénégal loolu a moo fi dox loolu ñu seen constitution ne république bu Sénégal république bu laïque la léegi loolu Sénégal ñu ngi ko doon ci France France itam mën nañu wax ne laïcité même bu fekkee baat bi amoon na lu ko jiitu moom dox na ci jéego yoo xam ne daanaka kenn doxu ko ci ni mu ko gëmee itam ak ni ko fonkee daanaka benn réew fonkewu ko noonu ni mu ko appliqué moom baat bi dañuy wax ne amoon na te baatu diine la baatu église la baatu laïcité église moo ko daa jëfandikoo pour tàkkale ki nga xam ne nitu ordinaire la ak ki nga xam ne nitu église la maanaam ay raxabaan lañu wax ñi nga xam ne ay nitu église lañu ay clerc lañu clergé église bi ki bokkul ci ñoom te ab croyant kooku lañ doon wooyee ab laïc waaye gëm la du yéefar du àtte waaye du nit koo xam ne day dafa xerañ ci diine diine catholique ba am ci ay martaba wala mu am ci yan wàccuwaay maanaam daal ku gëm diine ji la ku ordinaire koo xam ne amu ci ay responsabilité loolu cosaan loolu gis naa ne itam ne ci histoire am na ne lu mel ni diine christianisme am na même ay kilifa yu diine christianisme xam ne sax dañoo wax naan dañoo war a tàqale diine ji ak politique waaye loolu tam nañ ko comprendre ndax booba diine chrétien bi kenn ku ne xam na ne ay empire yu mag ci biir empire yu mag ci la juddoo l'empire romain boo xam ne bu mat la boo xam ne saytu na fépp amatuloon espace c'est-à-dire que diine christianisme amatuloon espace yu ménagère amoon na état bu yàgg bu mag bu am doole boo xam ne bépp espace bu libre fu conflit war na am rek occupé na ko géré na ko am na doole ñoom église boobu seen bopp seen intere booba moo doon ñu bàyyi leen seen côté ñoom ñu jaamu état bii nga xam ne César moom moo ko yor te man na ko mooy la ngay dégg ñu naa nañ bàyyeeg César li César moom parce que César moom adduna bi te seer na ko église bi amu baat amu fi moo tax am na ay catholiques yoo xam ne ci biir histoire u christianisme laïcité amoon na ci fexe daal bàyyi César ak njabootam ñu nekk fa ñoom di di def seen i xeex ak yor économie yu mel noonu ñoom nekk seen église jaamu yàlla waaye teewul ñu ngi doon jëflante li li wóor itam mooy mbooleem système politique yi ma sa am influence bi nga xam ne euh, diine dana ko am ci politique mës fa ñàkk même ci empire romain boobu même bu ñu leen tàqalee diine yi daana influencer politique loolu moo waral France bi révolution bi ñëwee te euh, révolution boobu fekk na nguur gi mu fi jëlee muy royaume yi fi nekkoon ni royaume yooyu dañoo jaxasoo woon ak église bi ba buuru France daraa wax naa moom mooy takk ndeeru yàlla ci kaw suuf moom daraa wax naa nguuram donc maanaam li koy li koy jox légitimité maanaam dogal bu jógee suñu borom wàcc moom église bi du ko ci far ñu dem ba am ay pouvoir yoo xamante ne bi ñoom église daanaka ñoom pouvoir bu nguuru àdduna am am nañ bu toll noonu bi mu ñëwee pour jëlee fi nguur gu njëkk boo ko fi bi la xam ne pouvoir yi nga xam ne église am na ko ci nguur gi bu fi jëlee royaume ba pare il faut jëlee fi église mu jëlee fi dooleem am na sax ay prêtre yoo xam ne ni ñu doon rey ay buur am na ay kilifa yu diine yoo xam ne rey la leen ci révolution française déclaration universelle de droit de l'homme bi ñu def 1789 ginnaaw bu révolution française bi taxawee ci la njëkk a waxee nag ne léegi taxal nañ leen nguur gi lii la diine ji lii la waaye li nga xam ne moom la Sénégal doon tey mën nañu wax ne loi bi nga xam ne 1905 1905 la France wote te mooy loi bi ñu tuddee séparation des pouvoirs muy séparé diine ji ak église bi loi boobu mooy dox tey ji ba agsi fii nii ci biir ci ci ci ci biir Sénégal loi boobu itam euh, ñi ko ñi nga xam ne ñoom ñoo doon xeex pour loolu am daf ci am ñoo xam ne seen yitte mooy ñoom gëmuñu woon diine te dañu doon xeex diine loolu da ci am dafa am ci lay bi dafa am lay yoo xeex diine am am ci ñoo xam ne li ñu bëggoon rek mooy séparer diine ji ak ak ak politique bi ba politique bi mën doxal mbiram diine ji man doxal mbiram ko côté moo tax ñoom ñu ne ñu ne ñu ne diine mbirum privé la conscience privée la individuelle état waru cee def loxoom ñoom la ñu wax ne diine mbirum privé la. te état waru ca def loxoom état itam diine itam war def loxoom ci état ndax état mbirum ñëpp la ndax dañu wax naa séparation boobu xam nga république mooy la sos publique leen ak la chose privée la ñoom kenn kenn ngaa war toog si côté ñoom lañu ko gisee état français bi ci loi 1905 boobu dafa wax ne reconnaître lu benn diine reconnaître benn diine du référé wu ci benn diine du financer benn diine waaye nag diine comme conscience boo xam ne kenn ku ne am nga sañ-sañu gëm ak jëfe li nga gëm état bi nga xam ne mooy mooy mooy aar ñëpp moo war a a kenn ku ne sa sa ngëm donc droit wu de croyance ak conscience boobu état moo ko war a seen waaye dootu def loo ci diine ji diine ji dem dootu def loo ci biir église ci biir réew mi comme na li mu daan am bu loolu mooy laaj laïcité française bi ñu loi bi ñu wote 1905 te ñun ñun comme ni ñu ko baaxoo rek ñu ñu xew-xew mu jël këppale ko suñu mbir bien bokk na ay problème laïcité boobu itam euh, ñëpp ñu ko dundee bokk yaakaar naa war naa mat naa leeral itam ci ñuy dégg tey ne li ñuy def di lënkale démocratie ak laïcité ñaari mbir lañ yoo xam ne jotewuñ dara démocratie mën naa am te laïcité du am. am na ay dëkk yoo xam ne tey ñëpp xam nañ ne ay démocratie ñëpp nangul nañ ne ay démocratie lañ ay démocratie lañ tey te reconnaître nañ ji Allemagne tey boo fa demee am na impôt boo xam ne dañ koy fay di ko di ko jox église euh, Grèce boo fa tey trinité bi ñu wax nii naa yooyu kii def noonu bàyyi beeg doom jeeg yi ñoom dañ koy marqué ci seen constitution Angleterre boo fa demee chambre de lord seen njiitu diine dañ fay am sax place chambre de lord mooy daanaka mooy deuxième chambre kii kii bu mag la kuréel bu mag a mag la ci réew mi dañ ci am place boo demee fu mel ni États-Unis tey bien que ay laïc lañ yaa ngi dégg ci buy waay buy waat ci ab bible la teg loxoom waat buñ seen seen këyitu dalal lañu gën a fonk parce que ñoom alal la ñuy lañ ciy bind mooy yàlla lañ gëm donc bu ko defee turc bi nga bii moom moom xam naa ci agsi nga xam ne moom réewum islam moom moom moo xam ne 100 daanaka turc mën na loolu à part Arménie Turquie 100 pour cent musulman moom itam laïcité la boo xam ne laïcité yi gën a tarte la bokk bi nga xam ne Kamal Atatürk moo ko taxawal ginnaaw bu dawla al Osmaniya daanoo la taxawal état boobu mu nekk état bu laïc boo xam ne reconnaître lu diine waaye différence am ñett ñetti exemple yi ma joxe nii exemple lu France exemple lu États-Unis exemple lu Turquie France moom daf cee maan moom reconnaître ko du ci def du ci dindi kenn ku ne doo ci côté États-Unis daf ko tolère d'accord naa ne église bi nekk nii na pouvoir bi nekk nii waaye mën nañoo jëflante moo tax ñuy waat ci bible moo tax itam ñuy ñuy ñuy bind seen seen kii loolu moom moom dafa dafa dafa no maanaam diine ji mi ngi ci sous l'autorité de l'État maanaam sultatul État mooy mooy mooy saytu ci moom mooy contraire ñëpp moom moo tax moom laïcité la waaye mooy mooy tabax école yi ñu jàngale alxuraan mooy former élément yi moo leen di jox ay salaire mooy tabax jàkk yi te dafa laaj ndax moom mooy mooy mooy contrôler état bi moo tax ñoom seen école coranique yi am na loolu parenthèse la jamono ci ginnaaw maa wax ak benn mbokk ci réforme daara yi wax na ñoom exemple boo xam ne mat a gëstu la seen école coranique yi école yi gën a performante ci monde musulman lañ bokk jàngaleem alxuraan te pourtant te état bi dafa laïque xam question bi comme ñu ngi koy posé tout le temps jamono ju mu toll tamit ci politique la ñu wax yaakaar naa loolu tam ay réflexion yoo xam ne war na di xalaat daal ndax Turquie ab état bu laïque la comme ñun te moom école moom moo koy tabax mooy fay jàngalekat ya mooy fay imaam ya mooy fay mooy tabax jàkk te seen école école yu performante léegi loolu loolu laa bëggoon wax ci laïcité boobu donc laïcité boobu donc jotewul démocratie daal mooy ki fi toog na ko na ko lu ëpp ci nit ñi tànn te bu fi toogee mu mu mu sàmmonte ak principe yi nga xam ne moom la waa dëkk ba teg muy seen constitution loolu mooy laïcité donc gis naa ne donc démocratie mees na ko am te doo nekk pays bu laïc léegi bu ñu jógee foofu ñëw ci ñëw ci donc l'islam maanaam politique ak diini politique ak diini itam comme li ñu doon wax léegi ne nit comme ni mu nekkee un animal social un animal politique boo xam ne mënta dund lu daan dëkk politique mënta dund lu may ci société manis wax ne itam ne nit mësta tàqal ko ak diine diine mësta génn ci mel ni mbiram xam nga bu bu waxee ne li tax ñu jàpp ne politique mënta ñàkk parce que nit day dund société te société dafa am ay contradiction te contradiction yooyu politique moo koy gérer waaye société ci bopp nañu wax ne dundub société ci cosaan diine moo ko la civilisation boo mën di dégg itam à l'origine diine moo nekk ci cosaan diine moo nekk ci cosaan ba exemple ñu koy jël da ngay jël calendrier bi nga xool calendrier yi ñu yor yépp ñu ci Sénégal nii muy calendrier hégire bi nii bu gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala calendrier benn bu ñu yor nii muy grégorien bi yëpp mbirum diine la diine ko sos diine tax mu jóg dañ ko adopté rek boo xoolee bisu semaine bi nii même bisiñ ci noppul nii sax samedi ak dimanche xew-xewu diine moo tax ñu noppul ci dimanche pour ñuy dem messe samedi pour ñuy dem synagogue bi ajuma am na ñuy def ajuma ñuy dem ci jàkka yi donc dundu doomu aadama naka jekk ma la vie dans la société euh, diine moo koy moo koy organiser donc mës cee kon politique bi xam ne moo ñëw di say donc mës ta tàqalikoo ak diine war nañoo mën a ànd tàqalikoo gi donc exception la donc man pour man laïcité exception la ndax cosaan la diine moo doon dundal moo doon moo doon réguler société bi te doomu aadama mënta dund lu may société donc diine mës ta tàqalikoo ak politique ndax politique mooy société léegi bu demee ci diine yi nga xam ne tam mooy mooy yi yi xam ne mooy mooy ñu wax ahlu kitaab daal maa diine yi nga xam ne mooy judaïsme wala christianisme wala islam yooyu yaakaar naa mën nañ ci am ndax mooy mooy diine yi gën a yaatu ci àdduna bi mooy gën a yëgal diine yooyu boo xoolee lu mel ni judaïsme day gis ne am na ci ay ay ay ay yonent yoo xam ne sax ay buur lañ yonent yàlla Suleymaan buur la woon ab yonent la yonent yàlla Daawud buur la woon ab yonent la woon donc ci judaïsme ñoom ñoom nee nañ sax xel nangu wut ñoom loolu lañu wax dañu wax seen tubaab ñoom xel nangu wut maanaam rek ñu bàyyi sëytam noonu mbooloo mu taxaw noonu seen intere wuute ñu bàyyi leen rek ñu dem noonu ñu ne rek xëy na seen bon wante ak seen mu mbaax ak seen laabir nañ sax bu organisé dañ jàpp ne diine ji war dafa def loxo ci bi saytu ko ba li ñu doon wax nii te mooy li tax politique jóg muy jàmm ak ak stabilité ak équilibre boobu am société bi diine judaïsme taxaliwu ko diine christianisme wax naa ko léegi ci laïcité bi ma koy wax ak ak ak l'empire ñoom bu fekkente ne mi amuñoon woon pouvoir politique nii teewul amoon nañ influence politique ak jaxasoo amoon na seen diggante loolu tam moo waral exception bi am ci euh, l'état français ba bi mu leen taxale bu dee diine lislaam moom man dama naa sens bi bi ñu doon léegi politique muy sens de civilisation boobu nga xam ne mooy bi njëkk di gën a noobu sens boobu man pour man mooy xilaafatullaahi bi nga xam ne yàlla jox na ko doomu aadama ci kaw suuf xam nga ni ko aaya bay waxee ginnaaw bu ma waxee ne bind na wala ji xalaxalakum maa fil ardi jami'an summa stawaa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samaawaat mu wax loolu ba a daal di wax ne wa iz qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xalifatan xaalu ataj'alu fiihaa man yufsidu fiihaa wa yasfiku dimaa man jàpp naa boobu rek la mission wu politique gu doomu aadama la ko yàlla kàll la ko yàlla jox doomu aadama ci kaw suuf mel na ni yii malaaka yi wax itam daal di protester man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa mel na ni mission politique comme ni ñu ko waxee ni weesuwut lool mooy aar dund bi sécurité bi nit ñi aar tam li nga xam ne mooy seen source de la vie mooy dund xëy na beneen ba ca topp rek mooy ndax am na benn aaya boo xam ne ma ko ca wax yu'minuuna billaahi wal yawmil aaxir wa ya'muruuna bil ma'ruufi wa yanhawna 'anil munkar wa yusaari'uuna fil xayraati wa ulaa'ika mina saalihiin saalih mooy contraire al fasid al mufsid wala ya'lamu al muslaha min al wala ya'lamu al al muslaha min al mafasid min al mufsid mission boobu nag nga xam ne yàlla moo ko moo moo ko moo ko moo ko moo ko sant doomu aadama ci kaw suuf mission boobu yaakaar naa man mission politique la yonent yépp génn nañu loolu te même ñi nga xam ne nit àdduna la ñu wax ni li nga xam ne moom la wax ne moom la politique di mooy priorité nga xam ne doomu moom lay sàkk te mënu koo ñàkk te bu ko amul di jëm ci leneen muy dund ak sàmm dundam mission politique benn weesu bu ko defee donc ci diine l'islam ci ni nu alxuraan jàngale xilaafatullaay xalaat boobu noonu mooy sàmm kawnu bi sàmm relation yi nii ba nit ñi mën a dund ci stabilité ak jàmm ba mën a jaamu yàlla yonente ne man gëm naa ne yonente génn lool bu ñëwee ci ci ci ci ci suñu yonente bi sallallahu taala alayhi wa itam xam na ne euh, ñaar fukki at ak ñett yi nga xam ne nekk na ko nekk na ko yonent fukki at ak ñett yëpp Makka la ko nekk situation yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Makka day xaw a niróo situation bu man wax léegi ci christianisme digganteem ak l'empire romain muy euh, politique bi ñu wax ci aussi day soxla woo territoire maanaam balaa ngay mën a saytu yaan il faut mooy nga am benn barab boo xam ne yow mën nga faa wax mu sax nga am fa baat nga soog a mën a gérer loolu mel noonu bi muy nekk Makka amu doon lool moo tax mën nañoo wax ne dimension politique bu l'islam ci Makka daanaka feeñ ñu bari dañuy wax naa mbooleem suwar wala ayat yi nga xam ne mu wàcc Makka yépp liñ ciy wax ci mbirum politique wala mbirum social bariwut mbirum tawxid moo ci ëpp mbirum jikko yu mel moo ci ëpp nu ñuy wéetal yàlla ñu koy jaamoo ñu koy ragale ñu mel noonu moo ci ëpp te lépp ci alxuraan tam la wàcc waaye xam na ne bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee Madina li ëpp ca ñoom nekk ay jullit yaatal ko dugg ci diine lislaam bien que am nañ ñeneen ñu fa nekkoon ñoo xam ne duñu ay jullit ay yahud lañ wala ñeneen diine lañ bokk waaye teewul lu ëpp ci ñoom ñoo fa notoon ay jullit lañ te jiitu na yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nekk seen jiit booba rek dimension politique daal nay commencé ndax ni mu koon waxee nii jamono yooyu organiser société bi mënta ñàkk am nañ condition yi daje am nañ territoire bu autonome am nañ mbooloo mu ko dëkke am nañ ay mabaadi ak ak ak ay ay ay xeem léegi mooy appliqué ko politique daal di judd yonent bi saasam def ko nekk leader nekk yonent ba pare nekk chefu communauté boobu di gérer relation yi seen biir relation sociale di gérer économie bi di aar dëkk bi am ay accord tam ak ñi nga xam ne bokkuñu diine te bokk dëkk bi nga xam ne intelligence ul islam jamono yooyu sax dem na ba ñi nga xam ne bokkuñu diine te bokk dëkk bi fexe nañ ba kenn ku ne nekk ci sa diine ba pare nu bokk dëkk bi di fi dund di respectante di ko am di aar man bu ne loolu mooy notion laïcité d'accord naa ci bu fekkee laïcité mooy nu bokk nekk ci barab kenn ku nekk nekk li nga gëm nga gëm ko di ko jaamu loolu kenn ku ne sañ na ko loolu alxuraan moo ci njëkk ñëpp waaw laa ikraha fi diin leer nañ faman saa fal yu'min faman saa fal yakfur kenn ku ne nga gëm kenn ku ne nga kenn nga sañ-sañu li nga gëm nga pratiqué ko loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dund na ko dund na ko Madina organiser communauté bi signé ay accord ak yahudi yi nga xam ñoo fa nekkoon te bokkuñu diine nekk ab yonent alxuraan den wàcc den den at gis nañ tam ne politique bu maandu boobu bi nga xam ne ki gën ci politiciens yi ki gën a mat ci politiciens yi moo ko yor mu yonent bi sallallahu alayhi wa ndax li nga xam ne tey ñëpp noo koy jàmbat tey ci politique tey bi nii moom loolu rek la am mu jikko dama wax ak taan mu ne ma suñ nit àdduna yi tey nii li naqari ci ñoom du mu xam-xam mais jikko moo naqari ci ñoom kenn koo ci xool kayit bi mu jaaroon comme li ma sëñ doon liiral nii koo ci xool fu mu jaar nii da yéemu ndax su jàngukaay yi gën a kawe fa lay jaar waaye loo ko dénk mu yàqu kooku njàngam amul problème jikkoom moo am problème te yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp jikko la nee moom mission nee na jikko la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jikko la ko tagge yàlla yàlla suñu subhanahu wa ta'ala ci jikko la ko tagge moom ci bopp wax na boppam ne yàlla moo ko yar moo tax yàlla waaye donc bi ñu amee politique bu maandu boobu am njiitul politique lu mat loolu gis nañ civilisation wu l'islam bi mu ne bi mu nekkee Makka ci diggante bu gàtt boobu rayonnement fukki ati Makka yonent bi sa alayhi wasallam wecc na ay téeméeri téeméeri at ci yeneen diine bi yonent bi gàddaayee balaa muy am téeméeri at l'islam génn na sax le continent asiatique bi comme ni ñu doon waxee nii ci ci légitimité wu pouvoir yi parce que comme pouvoir politique la kenn ku ne toog nga toog nii da koy layal day am illa boo xam ne moo tax nga toog yonent bi sallallahu alayhi wasallam illaam xam nañ ko ak yonent la nekk dañ ko gëm topp yàllaa koy wax wa maa yantiqu anil hawaa la huwa illaa wahyun yuuhaa kooku moom légitime am légitimité am leer na kenn contesté wu mu jiite ñëpp ñëpp topp ci ginnaaw bi xulafaa raasidiin ñëwee comme ni ko doon waxee léegi nii comme dootu du du ay royaume ay nit dañuy jiite te jiite gi nga leen jiite il faut mu am illa problème mu légitimité commencé ne dugg illa ci yow lan moo tax nga yelloo toog fii jiite ñëpp te kenn du ko def waaye teewul li ëpp nangul nañu Abu Bakr Siddiq nangul nañu euh, Omar nangul nañu Ousmane ba Seydina Ali ñëw premier commencé waaye teewul diine moom diine l'islam toujours ñetti éléments yi moo waxoon mi ngi koy am donc mi ngi ko ne am pouvoir mi ngi am territoire mi ngi am une population mi ngi am docteur mu alxuraan ak donc mi ngi ko ne ray na loolu tam gox yi ñu dugg yëpp bu ñu duggee Furs dugg ci Rome dugg Europe ba ni ñëwee Andalousie ba daw la dawla la daw maanaam empire les grands empires yi nga xam ne fi taxaw muy al dawla al amawiya la abbasiya dawla al osmaniya ak yeneen doole doole rek ay dool Fatima yeeg mel na nga xam ne nekkoon ci biir maanaam empire yooyu taxaw yëpp ay ay ay ay ay ay réew la yoo xam ne l'islam moo leen di àtte ñu demoon ba li ëpp ci àdduna bi daanaka mën nañu wax ne un tiers ci territoire àdduna bi jamono yooyu l'islam moo koy moo koy contrôler ñu ko boole. ñu xam-xam yu newoon ci kaw suuf itam ñu préserver ko dundal ko mu mel ni mu mel ni naka jekk euh, loolu moon wax noonu ne mooy mission bi nga xam ne moom la yàlla jox damaarama ci mission politique am ci fi nekk tey lu am njariñ yàqu musulman yi mësuñu ko sàggan même bu ñu naan fekk ci ab dëkk sax fekk fa xam-xam wala ak xereñ nañ fexe ba loolu ñu jël ko ba dugal ko ci biir lislaam ba jox ko couleur lislaam moo tax itam loolu jox civilisation wa alxadaara islaamiya loolu jox ko beneen dimension mooy ñëw gi ñëw fekk lu baax fenn mu accepté ko dugal ko ci biiram togg ko defar ko jox ko ñeneen loolu euh, bokk na ci li nga xam ne moo moo gën a indi rayonnement wu l'islam bokk na ci li nga xam ne tam moo ko gën a yaatal fi mu dugg rek mu dugg fi am na borom xam-xam mag malien la noonu fii ku ñu wax Amadou Hampâté Bâ ku bind ci affaire l'islam rek Afrique dana wax loolu di wax ne atu bi nga xam ne mooy atu bi islam am ba fu mu dugg rek am fa place te bu fa toogee nopp fa mooy naan l'islam dafa yor koy ndox ndox bool boo ko def rek muy mu jël couleur bool bi xonqee mu xonq bu wertee mu wert bu bu bu ne mel ne mel ne waaye teewul ndox lay doon soo ko set rek ndox lay doon day sell rek waaw maanaam souplesse boobu mu am noonu ci mën a fekk fenn fekk na lu baax la mu jël ko boole ko ci moom jox ko couleur l'islam moo ko jàppandal ak tasaaroom moo tax itam mën a tabax civilisation boo xam ne kenn mësu koo gis moo tax itam mën a waggar li nga xam ne patrimoine de l'humanité la ndax xam-xam yi nga xam ne moo fi nekk nii ñu koy donnante du ko yokk loolu doomu aadama yëpp ko bokk te l'islam waggar na loolu donc loolu mooy dimension wu ci jamono yonte bi sallallahu alayhi wa ak xulafaa rashidun ak duwal yi nga xam ne ñoo taxaw noonu empire yooyu taxaw di amoon Andalousie dawla Osmaniya ba ba nim daanu xam nga euh, l'empire ottoman moom bi mu demee ba colonisation yi dem ba jéggi daga ñu dem ba am na ay jamono yoo xam ne daanaka dañuy ubbi ab dëkk di ko natt te l'islam taxatu leen jóg waaye dafa mel ni nguur comme ni colonialiste def ni coloniser un territoire mooy tax jóg waaye du tasaar l'islam rek le problème interne commencé am ñu ko jiite woon nekkatuñ ci di jaar ci tànk yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk njub baax ñoo xam ne tasaare saa mu tax waaye ay buur lañu di doon état bi commencé néew doole ñenn ñuy fekk di fipp bu bëggatul kenn mënu ci dara xanaa nga nga ko population bu rewatu kenn kenn amul garabam euh, donc empire euh, empire boobu ci la dooleem néewee ñuy fippu muy wàññeeku ba noonu lislaam yi àndandoo complot jekk jekk jekk ko ci la euh, république turque bi ñu wax doon wax léegi nii ne moom laïcité la boo xam ne réew la moo xam ne 100 pour cent musulman la ne dañoo bind seen destour ne ne laïque lañ wax itam ne maanaam diine ji moo maanaam politique bi moo moo moo yilif ci ci la juddoo léegi bi loolu xewee euh, maanaam bi l'islam ñàkkee dooleem jooju parce que bi loolu tax rek daanaka dem nañ ba amatut daanaka sax réew mu am solo moo xam ne am na territoire bu mu yilif di fa appliquer islam daanaka amatu colonisation daal dugg réew lislaam yépp ay forces étrangères yoo xam ne du ñu ay jullit sax daal leen not euh, ñu bari nee nañ li ñuy tudd tey l'islamisme mooy l'islam politique bi ñu tudde tey nii ñu bari nee nañ euh, maanaam seen yaakaar di tas jooju ci nguur gu am doole googu ak ni mu daanoo ak xememte gi xemem ci dellusi ko delloosi ko te mënuñu ko moo tax daanaka ñu dem ba révolté sax taxawal ay révolution yoo xam ne seen bëgg-bëgg mooy delloosi démbi lislaam yu kawe jooju loolu mooy ñu islam yi si xew ñu jàpp itam ñi leen di jiite nii tey même sax ay dongo yi ñi nga xam ne ñoo ñoo démb lañ te duñu ay jurit muy yéefal muy tubaab muy occidentaux parce colonisation yépp tubaab yoo ko def ku fi anglais bi jiitewul français bi la jiite wala portugais wala italien wala allemand révolte boobu nag ci seen ki nga xam ne ñoo ko doon démb te jàpp ne ñoo ko gën ñoo ko gën a kawe ñoo ko gën ay valeur not gi mu leen not tey nii toroxal gi mu leen toroxal exploitation bi mu leen def xaj gi mu leen xañ seen liberté pour xeex lu mel noonu amuñu benn référence bu ñuy dellu lu may dellu ci lisaamu dem boobu nañ loolu ci li tax li ñuy tuddee lislaam politique bi xew tey nii am ci la bokk bokk na ci itam histoire politique bi xew ni depuis bi l'état d'Israël juddoo bi ñu àndandoo di ko xeex ci turu nationalisme arabe am nga xam ne léegi arabe dem nañ ba gëmatuñ ne l'islam ji moom mën na leen a boole mën na leen a jox doole ñu dem ñu daw jëm ci alqawmiya al arabiya ay Jamal Abdou rek ak ay syriens yeeg ñu taxaw al al al maanaam al alqawmiya al arabiya bu taxaw foofu rek di di jéem a créer benn nax la boo xam nañ ko ci ay ñoom Mouhamed Abdou ay ay ay ñoom. Ahmad Iraq ay gars yu bari yoo xam ne taxaw nañ ci jéem a taxawal an na al arabia al xawmi arabia taxaw xawmi arabia boobu itam bu ñu demee ba am ay état yu indépendant muy ay Syrie muy ay ay Égypte muy ay Bagdad yu mel noonu ay ay ay Irak teewul problème Israël mënuñu mënuñu régler problème Palestine xee xee xeex yi ñu xeex Israël dem xeex yëpp ñu gagné donc échec yooyu noonu ci daanu gi nga xam ne l'islam bu démb daan na ko ak échec yi nga xam ne am nañ ko ci ak yaakaar yu tas ci am ci xaw mel arabia diggante boobu ci la li ñuy tuddee islam politique xew tey ak ixwaanul muslimin yi neen ci ñu ko théorie ñu ko théorie bokk te jàpp ñoom li ñu def mooy commencé waat jàllawaat société bi sa dimension islamique jéem jël pouvoir a jàllu saa foofu dem loolu nag lu ma ci guddal waaye li ma bëgg wax rek mooy dimension la boo xamante ne bi ba tey politique la ndax revendication yi revendication politique la occupation la liberté la exploitation la ay recherche nangam ñoom ay musulman lañ waaye li ñuy revendiquer nii ay revendication politique loolu mooy politique de l'islam loolu moo ko wutaleeg la de ñu amuñu ñu ñu gëm amul territoire bëgg ci appliquer li ñu gëm loolu mooy jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñii dañoo amul leen naqari ay problème politique ñu bëgg a dellu ci l'islam pour faj seen problème politique loolu yaakaar naa mooy pour gàttal rek mooy différence islam bi nga xam ne moo doon yonent bi sallallahu alayhi li ñuy tuddee l'islam politique bi am tey jii bëgguma dugg yi ñuy jëfandikoo euh, yu mel noonu yooyu mais pour ñu ñu ñu dem vraiment ci li mooy mooy mooy suñu dëgg-dëgg muy dëgg nag muy muy yoonu muy ak ak ak politique. Euh, loolu tam léegi benn introduction bu gàtt laay def ci li ma doon wax nii di wax ne l'islam maanaam diine mësta yóbbu ci société. maanaam société boo gis bu nekk fondement mooy diine comme politique ak société mun ñoo ñàkk nag mun ñoo taxali ko donc diine ak politique mos ñoo taxali ko démb rek maa ngi xool euh, benn document boo xam ne benn euh, benn benn bu nekkoon ci université Dakar bi dafa bind nekk ab chercheur à licence ñu koy wax Vincent Monteil dafa bind ci Serigne Touba ak tarixal moo lii bi muy leeral baatu marabu ma ngay dem ci kii ba di wax ne am na ay ay ay ay ay ay italien ak ay portugais yoo xam ne ay quatorzième siècle quinzième siècle doon nañu ñëw Sénégal doon nañ seetlu ne ñoom gis nañ ne buur wolof yi naka jekk am na ab prêtre musulman bu nekk seen wet leen conseiller xam loolu li jublu ci andi mooy jaxasoo gi ni mu yàgg na ay prêtre leen waaye seet na ne buur wolof yi yi nekk ci biir Sénégal di fi seet na ko ci ku nekk am na benn kilifa diine bu jullit bu ne ci wetam di ko conseil donc kon jaxasoo gi yàgg na fépp amoon na fii itam ci biir réew mi Sëriñ xam na ne contexte bi mu feeñ nii contexte bi loo xamante ne bii diine jëkk politique bi jaxasoo woon nañ lool Sëriñ Tuubaa euh, moom bu ñu xoolee parcours boppam nii fi jaar man mi wax ne lu bari dund na ko ci atu Maba Jaxu Ba Maba Jaxu kenn ku ne xam na ne kilifa diine la woon waaye politicien la woon nit politique buur la woon Sëriñ Tuubaa dund na ci ëttam ak ak Maam Sëriñ ci Porokhane xam na ne itam ne bi Maba gaañoo bi ñu reyee Maba 1867 Sëriñ Tuubaa ànd ak Maam Mor Kajoor ak Lat xam na ni Sëriñ Tuubaa dund na ci ëttub Lat Joor ak waajuram Maam Mor Anta ak ay rakam bañ Lat Joor euh, bi mu jógee bi bi Maam Mor Anta Sali laqoo mu ñëw Mbàkke Bawol dellu si waat fa itam tubaab yi seen wax nee nañ teeñ bi nekkoon Bawol maanaam ñoom sax dañoo xam ne ab taalibeem la ndax seen relation neexoon na jaxasoo woon daanañ daanañ demlante 1895 bi mu ñëwee Jolof itam dañuy wax ne buur ba Jolof ab taalibe la mu mel ni moom parcours noonu ndax Maam Mor Anta Sali ngi dem mi ngi dem ci Maba 1864 mu mel ni depuis 1864 boobu Sëriñ Tuubaa ànd ak Maam Mor Anta Sali dem Poroxaan dellu siwaat ba 67 ñu dellu siwaat Kajoor ba 86 ba Lat Joor làqu Lat Joor faatu ba 95 Sëriñ Tuubaa dellu siwaat eh, Jolof maanaam Bawol ba ni mu demee Jolof ba ni mu jàppalante tubaab bi toujours ñu ngi ñu ngi jamonoonte en tout ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi nekk ci benn sphère ñu nekk ci benn Euh, waa yaakaar naa li li mat a li mat a li mat a ci loolu rek mooy malgré jaxasoo zahir googu ak histoire googu seetu lañ ne ne Sëriñ Tuubaa mësta na ko jaxase biram ak ñooñ euh, nee nañ même wet gi muy wet maa ngi woon ak màggal gi mu koy màggal yëpp teewul daan ko wax muy muy muy moytu buur dem nañ ba wax sax naan dem na ay jamono sax nanguut a lekk la defar ci kër gi wax nañ ne yaru Samba Sadio 1875 bi Lat Joor ànd ak parce que Lat Joor la ñu ànd ak tubaab bi rey Ahmadou Seck ñu jàpp ña fa nekkoon ay jaam jël seen alal ate boobu buñ ko defee Sëriñ Tuubaa d'accord ci woon te bataaxal boobu bind la ca wax moo gën a garaaw ndax doo xam ne boroom xam-xamu diine buy ne ci keppaaru ak nitu àdduna maanaam buur mook weñ wuy dund ci mbalit ñooyam loolu sëñ tubaab bind na ko boo ci irwaawu na dina ko ci gis donc mel ni kon jaxasoo googu jaxasoo contexte historique la yonent yàlla Moussa ci ëtt Firawna la la la la la waaye mos jaxasoo moom ndax moo ko finalement moo mujj daane xëy ñu taxawal taxawal fa diine ci biir ëttam donc jaxasoo jaxasoo yaakaar naa ci kaw la jaxasoo zahir la ñaari sphère lañ yoo xam ne kenn ko yaa ngi woon ñoo bokk benn territoire bi xëy na waaye mus ñoo jaxasoo jaxasoo biir sañ bi te mus ko nangu liñ nekkoon tam mus ko nangu wéer wax nañu itam ne bi Mamour Anta Sall laxu euh, conseil woon nañ ko mu ñëw jël ci Mamour nekkoon nekk xaadi di àtte Lat Joor loolu kon gis nga bañ ko waxee dafa dafa dafa gàntal def cee woyam wax ne man de dem nañ ba sax wax ne daanaka sama yaram neexul ndax liñ may def loolu nanguwuma ko muy bëgg ma dem ci buur yi nit koo xam ne moom ëllëgam sax xamu man du ma jël sama biir du ko jox boppam mooy xaaloolu yaatkaan boobu muy wax noonu waaw yëpp ay position la yoo xam ne yaakaar naa wan na ne moom bien que doxalin woowu yàgg naa am ci diine yàgg naa am ci Afrique kilifa ak diine di borom xam-xam àndandoo ak buur ñuy jiite di gouverner kii di gouverner kii di àtte yàgg naa am mais Sëriñ Tuubaa mosu koo nam mosu ko def léegi nag xëy na jaar-jaaru zahir yooyu noonu jaxasoo googu noonu bi nga xam ne tubaab bi moom dugg na biir Sénégal te bi mu duggee Sénégal am ñaari objectif yoo xam ne benn bi moom def na ko ba pare mooy fekk nguur gu mu fi taxawaloon bu fi taxawoon mu daaneel ko daaneel na yépp fédère moom li ñuy wax conquête Sénégal moo ko matal Cheikh Omar faatu na Maba Diakhou Ba faatu na Lat Dior daanu na Amadou Cheikh daanu na Samori Touré daanu na fële kenn desatu fi not nañu réew mi léegi léegi li des nag mooy not réew mi ci culture ak diine moo fi léegi bi biñ gisee ne nguur yooyu daan nañ Sëriñ Tuubaa taxawal diine yor moom itam projet de civilisation boo xamante ne bi moom xam na lu tubaab tax a jóg te bokkuñu luñ bëgg liñ bëgg ci ñoo bokk nit ñi te bokkuñu luñ ci bëgg ndax tubaab bi loo ci man di dégg boo defee lecture nii digganteem ak sëñ bi bi ñëwee ba mu wóor leen sax dur jël ay ngànnaay sax mosuñu ko bàyyi loolu tax bu ñu demee ba xam ne kay moom moom ñoom xeex lañ doon bañ ku yee fitna ci réew mi lañ doon bañ Sëriñ Tuubaa bind na jëf na def na ko ci njabootam te mës ñoo tegg ci loxoom ñoom xam nañ donc combat bi du woon combat wu ngànnaay du woon combat culture la woon combat wu gëm-gëm la woon te Sëriñ Tuubaa loolu la wax innahu jaahidu bil ulumi loolu mooy contraire lu Tuubaa bëggoon ci biir lii moo jot li Sëriñ Tuubaa muy combat boo xam ne ba tey ji jeexul tam contexte yi soppeeku na armes yi soppeeku na mais mais mais jeexul ba léegi ñoom bi ñuy bi ñu commencé di di seetlu ne kat buur yi nga xam ne daan nañ leen muy Lat Joor ndax Sëriñ Tuubaa nekkoon na muy teeñ yi ne woon Bawol wala buur ba Jolof yi en fii wolof yépp ñaan ñi mbokki sëñ bi lañ ñaan ñi jaar na ci ñoom ñaan ñi ay xamee taalib lañ fàq jëm si ci moom jàpp nañ ne xëy na ñoom donc royaume yi nga xam ne ñoo fi nekkoon te tubaab bi jëlu ko bi moom la sëñ tubaab bëgg a dekkalaat yenn yenn yenn buur yi nga xam ne gàñe nañ leen tam gàñe leen ba pare jël leen parce que tubaab bi naka mu daaneel nguur yooyu rek daa taxawal école boobu nga dëgg école des petits fils les fils des rois di jël yi nga xam ne ñoo nekkoon ci nguur yu jëm def leen ay tubaab yu ñuul delloowaat leen ci population yi ay tubaab lañ doon seen bopp ba pare dinañ am wàccuwaay ci nit ñi ndax ay ay ceddo la ñu doon yoo xam ne xëy na dañ sa maam sama jaam woon dem wala sama tëggiloo wala sama wutiloo dañu am ay chef de canton taxal leen ci réew mi ñooñu bu ñu ba nit ñi fàq jëm ci Serigne Touba leen xaw a négliger nawlootuñ leen joxatuñ leen cër ñoom itam seen nguur commencé daanu ñoom itam seen baa ngi leen ñi nga xam ne ay nit ñu baax lañ ñoo xamante ni ñoom confrontation bi arrangé wu leen ndax ay nit dina ñoo xam ne ñu bëgg a jàngale ko jullee toog seen koñ rek contesté wuñ dara ñooñu tam xëy na sëñ bi li mu def ci turu diine nii mën naa am mu mu mel ni ñoom dañoo dañoo sàggane seen leen war walla man naa yee fitna joo ne xëy na duñ ci mucc en tout li wóor daal mooy jamono yooyu circonstance yu bare bare tax na ba tubaab bi gëm ne te kenn ko yaa ngi ndox ci mel noonu di xamal tubaab bi ne ko kii li mu bu sotee dem nañ bay wax tubaab bi sax ne ko sëñ tubaab léegi moom ay waajuram ay xaadir lañu waaye léegi ak tijaan te tijaan yu fanatique yooyu ngeen dégg ci ñoom Maba Jaxu tijaan yu fanatique yooyu parce que euh, maanaam guerre sainte ci Afrique de l'Ouest ay ci ci turu tijanisme lañu ko doon def ñoom ay fanatique la leen wooye dem nañ ba wax tubaab bi ne ko suñu tubaab léegi jënd na wirdu xaar léegi jënd na wirdu tijaan parce que dafa bëgg a am discours politique bu radical boo xam ne ci lay xeex lii moo moo tax ñu song ci ci zaahir lay wax xam naa baat moom leneen la biñ ko biñ ko biñ ko biñ ko songee yóbbu ko itam ñoom wax nañ ne buñ ko yóbbu dañoo waxoon ne du dellu si tànk mbooloo mi tasaaroo ndax mbooloo mi moo doon seen problème lan koy wax nag mbooloo mi dootuñu fay imp mbooloo mi nawlootuñu chef de canton yi mbooloo mi ragalatuñu tubaab bi ña ngay jëndi ngànnaay ñu ngi sanc ay dëkk. mboolam lañ bëggoon tasaare waaye nee nañ sëriñ bi nee bi mu yóbbu Gabon moom toog may dem ba wax ne damaa mujj mel ni aw xal seen loxo may dóor saat dama jële Gabon dama indi saat bi Sénégal ñu ko ne moom yóbbu ko Mauritanie ndax xëy na sori na ay naara fa nekk parce que ñoom seen seen seen seen seen bëgg-bëgg rek moo doon taxal ko mbooloon ndax xëy na ñoom li ñu bëggoon ci not réew mi ginnaaw bu ñu ko notee ci ngànnaay ba pare not ko ci diine not ko ci jikko xam nañ ne lii muy taxawal tànk mi ngi fi loolu du sotti donc séparé ko day mel ni bopp boo taxale ko aw yaramam la ñu doon taxal gi ñu doon taxal Sëriñ Tuubaa ak ak ak nit ngir bëgg maanaam ñoom li ñu taxal ñi Sëriñ Tuubaa def ci nit ñi loo xam ne day tax ñoom li ñu bëgg ci ñu sotti bi ñu ko dellu sottiwul bi ñu ko yóbbu Jolof nii loolu lañ jubloon neen Jolof fa soril neexut a dem nañ ko yóbbu foofu ndax ni ñu duñ man dem ci moom ñoom seen bopp ñoo dem ba mujj seet seen bopp nañu li ñuy def la parce que moom fi am nekk nii ay nitam ngoo fekk te noonu mënuñu fa du ko fekk tout le temps parce que ñoo amuñu fa dara mënuñu fa nekk tout di xam ci lu nekk kon buñ moyul moom finalement foofu sax moo gën arrange parce que wéet naag ñoom ñu ngi leen di gis te ñoom lu ko xamuñu lu nekk ci leen ko indee ñaareel waaye teewul toujours Sëriñ moom moom discours benn la boo xam ne bind leen ay bataaxel wax leen ne moom yee fitna tax koo jóg wax leen tam yéen li ngeen ma bëgg bokkut yéen poñetum àdduna moom ngeen xam moom ngeen bëgg man yàlla laa bëgg xam-xam ak diine laa bëgg moom laay def dama damay ci la nekk ñoom mi njaareem ñu koy jëm a tàqaleeg nit ñi di ko surveiller di ñaaw jot ci moom te mësuñu ko wóolu mësuñoo wóolu ni Sëriñ Tuubaa renoncé na ci projet de société boobu man nim laa ko 1927 mu mel ni 1895 boobu nga xam ne jaxase nañ koog moom bañ teg ko loxo ba 1927 googu Sëriñ Tuubaa mësta deñ nekk ci loxoy tubaab bi fu mu teg ñoo ko fu mu nekk ñoo ko fay teg amul sañ sañ dem fenn man gis naa benn lettre boo xam ne 1919 lañ ko bind di ci demande autorisation tubaab bi pour mu bàyyi Sëriñ Tuubaa pour mu ñëw Tuubaa donte ñaari fan lay loo xam ne mboolem rek Sëriñ ñoom si ci maam ba ci sëñ Masamba ki nga xam ne moo nekkoon chef de cercle njaareem def na ci moo bind na ca wax ne moom gis na loolu war naa mën a nekk ndax sëñ bi tey bi yàgg na te gisuñu boobu ba léegi liñ ko doon jiñ gisuñu ci dara gis nañ daal mu ngi toog na ci téeréem di jaamu yàlla di kii mën même bu amee lu naqari ci communauté bi sax xëy na ay benn benn nit lay doon waaye jógewul ci moom te mi ngi jëm mag te attachement bi mu am ci Touba ñun xam ko mooy dëkk bi mu bëgg léegi gis na ni raisonnable na ñu bàyyi ko donte ñaari fan la ñu yóbbu ko Touba loolu sax amut ñaari fan yow sax accordé lañ ko autorisation donc ñoom mosuñoo woyafal seen doxal nañ doon soppi waaye mosuñoo mosuñoo teggi seen tànk mosuñoo wóolu Sëriñ Touba itam ne dina renoncer ci ci ci ci ci ci mission ba ni mu làqoo bi mu làqoo itam ñoom ñëpp dañ leen woon rek téye leen ko mbooloo moom bu làqoo dina tasaaroo loolu am na am na seen borom xam-xam ñu wóolu woon ku ñu nawoon muy Paul Marty moom bind na ci lu bari doon leen conseil wax leen ne leen moom bu Sëriñ Tuubaa làq rek gis na ne kilifa yi ne ci ginnaawam nii seexi seexaan yi nii kenn ku ne da nga ber te bu ñu beroo rek réew yoon wi tas xaar leen ko foofu waaye gis nañ lañ bëggoon ak yàlla jox bokku léegi bi nga xam ne sëñ mag bi làqu na sëñ mu saa ñëw foofu itam li ma li ma li ma li ma li ma point ba ma bëggoon a gën a gën a gën a incité foofu mooy ne c'est vrai bi xeexu ci ngànnaay réew moo xam ne not nañ koo pare tam sëñ bi xëccootu ko situation sëñ Touba bi Touba bi ñëw dafa mel ni comme ni ma waxee léegi yonent Yàlla Isaa bi muy feeñ ci empire ottoman wala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu nekk Makka amul espace bu libre boo xam ne mën na faa appliquer moom li nga xam ne moom la andi waaye ah, amoon na projet Touba nga xam ne bi mu jógee jaar jaar jaar jaar yooyu rek bañ lii ne moom ni sëriñ doon dund booy dootu dootu ko dund dellu siwaat Mbàkke ñëw Touba sant ko rek taarif Matlabul Fawzayni rek am na projet am na fu mu jëm li boo gisee léegi ci ginnaaw ma doon ma doon ma doon jéem a lëkkale lan mooy politique ak lan mooy relation ak civilisation ci Touba laa bëggoon ñëw daal ndax ñoom ca civilisation grecque yàgg dañ laa wax naa cité mooy jur civilisation maanaam civilisation ci ab cité lay juddoo alxadaar te cité boobu lim soxla woo mooy territoire bu autonome bu moom lim soxla woo mooy ay citoyen yoo xam ne ñoom buñ fa ñëw seen cooba leen fa andi ak li ma ay valeurs yi ma doon waxoon alqiyam ay mabadi yoo xam ne moom lañ fay doxal ñett yooyu mooy taxawal civilisation mooy am civilisation soo ko mën a am muy territoire bi muy citoyens yi muy valeur yi nga xam ne naa ne man pour man projet de civilisation et de société moo doon Touba parce que citoyens yooyu dañuy wax ne cité li ko wóotale ak ville ville moom ay habitants fay ñëw dëkk bi day màgg rek nga am commerçant dox accès fi nga ab terre ñëw fi da nga fi ñëw rek par ay circonstances cité nag ñi fay dëkk day am ay mabaadi moo xam ne moo ñu àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jóge Makka dem Madina di fa dëkk demuñu fa ngir am koom dañ fa dem ngir rawale seen diine dañ fa dem ngir samp diine ñooñu liberté lañu am bi ñuy dem ay choix lañu am aussi moo leen taxoon dem choix yi diine kenn ku ne xam ne tubaab ba tey jii ni muy yokkoo nii ña fay ñëw di fa dëkk si moo na ñeen dëkki Ndakaaru wala Mbuur moo koy activité économique mais ngëm-ngëm ak choix ak liberté mooy dafa loolu benn principe autonomie bi mu waxoon tam ne dañ ko war a am ñoom même ci njàgg yo dañaa wax ne loolu pour civilisation boobu dund bu ñu amee territoire ba pare am citoyen yi nga xam ne ngëm-ngëm maanaam liberté ak ak ay principe moyen fa indi ñu am na autonomie seen bopp ba seen mbir du aju ci ñaan bañ leen di manal loolu gis naa ne suñu tubaab wax na ko ñëpp ñu dégg maa bëgg seen mbir bu ngeen bëggati ngeen jëmal ko seen bopp ci jumaay tubaab ji nii ndax ku la mën a sañal bañ gi mu doon bañ ku leen sañal parce que li mu bëgg ci ñoom bu ñu leen sañalee du mën nekk te mooy projet wu Touba mooy taxawal dëkk bi territoire bi libre ña fa dëkk libre autonome appliqué fa li mu wax ci Matlabul Fawzayni mu nekk dëkku mel noonu man gëm naa ne loolu mooy projet de société et de civilisation bu Serigne Touba li ma ci li ma ci def firnde itam mooy gis naa ne mboolem xalifa yi nga xam ne ñoo toog ginnaaw continuer toujours parce que noo ngi nekk ci espace boo xamante ni politique bi occupé na ko ba noppi tubaab bi occupé na ko teg ci ay lois bi mu fi jógee république bi taxaw ni occupé na espace espace bu libre amatul li am rek mooy comme ni chrétien yi doon def ak l'empire romain mooy jaxasoo pouvoir bi ba mën a projet boobu nga xam ne Sëriñ Tuubaa subu na ko ba naal ko ba mu taxaw ñu xool nañu ko kon ne ba eggale boo xoolee si Mor Moussa bi muy topp ak tubaab bi intelligence bi ak capacité de négociation yi mu am ba mën a jaxasoo tubaab bi ba bëgg gi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa bëggoon ci cité bi muy jumaa ji mu taxawal ko loolu xereñ googu bu ko bëggoon ci yor réew mi ma naa nangu réew mais nangu réew mi yor ñoru koon boobu te jumaa ji tam naa ci wax lu am solo loo xam ne xëy na mooy mooy wuute mooy wuutale cité yi Sëriñ bi ak cité yi démb yi cité yooyu man wax noonu dañuy wax ne cité yi yu njëkk yi civilisation grec yu njëkk yooyu na te loolu cité yooyu mooy mooy li ñuy wax naa la la cité am nañu xaw ma ko di ma mel noonu c'est toute une civilisation ñoom dañuy wax ne site yooyu li ñu ko daa ràññatlee dafa amoon ñaari barab yu mag benn bi la ñuy wax l'agora la ñu ko tudde agora mooy place du marché fa la activité économique am mooy xolu dëkk bi beneen bi mooy acropole moom mooy fa la diine ja nekk ca buntu dëkk ba la ñu def daa ko sàmm dafa mujj sax dem ba nekkatul barab bu diine mais barab buy garder dëkk bi lay doon waaye importance dëkk bi xool dëkk bi agora bi nga xam ne mooy place de marché bi nga xam ne fi la lépp yi nekk fi la pouvoir politique yi nekk fi la njaay ma njënd mi nekke moo ne nekk xoolu seen dëkk maanaam bu fekkente ne donc civilisation bii taxaw Touba ndaka mu taxaw rek yoonu mu ñëw maanaam jumaa ji ñëw taxaw nekk dëkk bi mooy wane donc civilisation bi civilisation boo xam ne islam mooy fondement bi ndax jumaa mooy xolu dëkk Touba kenn ko xam boo fa demee fi ne tabax boo fa gën a mag boo fa gën a rëy boo fa ëpp solo mooy jumaa ji donc foofa moom du agora mooy agropole du marché bi waaye diine ji la moo moo ko nag euh, léegi bu buñ doon analyser itam continuité bi nga xam ne am na ci xalifa yi nii sëñ Modou Moustapha ci sëñ Fall sëñ Abdou Lahad ba bu ñu xoolee seen projet li ci ëpp génnul Touba ndax Touba googu ka ka territoire population yi nga xam ñoo koy dëkke te gëm ko ñooñu mooy murid yi nga xam ne moom la sëñ Touba doon waajal ñoom la waajal andi leen fa suñu Fallou fa la nekkoon suñu Bon Moussa fa la nekkoon suñu Mbacke fa la nekkoon ñoo xam ne dañu waajal ba mat nekk ñoom la fa njëkk def mu mel ni citoyen yi nga xam ne ñooy dëkk cité yi ñooñu mooy taalibe yi Sëriñ Tuubaa nga xam ne tarbiyee na leen tarxee leen tasfiyee leen teg leen ci barab yooyu ñu dëkk dëkk mu jël jumaa ji tabax ko muy centre dëkk mu bàyyi noonu ak njaboot nag kenn ku nekk boo ñëwee da nga naxalanteeg ñi nga xam ne ñooy pouvoir temporel yi ba li nga xam ne mooy mission bi nga xam ne moo jëm ci sa jamono ci Tuubaa nga def ko te la suñ sëñ Mor Moussa andi les préalables mooy raay beeg fondement wu jumaa jeeg statut tubaab yi mel noonu ba tey jii léegi xam naa waxtu waa ngi dem waaye donc mu mel ni mu mel ni mu mel ni kon ab àndandoo la comme ni ma ko waxee àndandoo boo xam ne noo bokk benn territoire benn sphère bi waaye jaxasoo gi mi ngi mel ni mi ngi mel ni ñaar ñu ànd di di di nii rek ñoo bokk yoon waaye laale bi amut laale bi amut. ñii nga xam ne ñoo dëkk daal am seen projet de société de civilisation ñoom dañ fexe ba ñi nga xam ne ñoo pouvoir temporel bi nañ naxanteeg moom ba liñ ci soxla woo ñu am ko ba seen projet mën a taxaw te projet mooy projet Sëriñ Tuubaa te projet boobu mooy mooy yërmande doomu aadama mooy sa tax mooy Tuubaa loolu gis nañ ci jéego si Mbodou Moussa ak bi ci boppam Tuubaa bi ci boppam daf ko yéem sax maanaam xel bi suñu suñu Mbodou Moussa ak développement bi amoon ak xel ñu amoon ba mën naxanteeg ñoom ba ñu andil ko raay bi maa naxanteeg moom bañ jox ko autorisation mu tabax jumaa bañ bañ ba ba egg fi egg ni ci diggante bu gàtt ci at yu néew suñu fal bi mu ñëwee automatiquement bi bi Senghor xamee ne ne ne objectif am parce que loolu mooy mission mooy eggale jumaay Tuubaa ni mu lëkkaloog moom ci jikko ne ko man su ma jotee naa naa la naa la jàppale nga gis nga lëkkaloo ko ci am ba ni sëñ Tuubaa ba ni suñu fàllu jullee jumaa ji 1963 mu mel ni boo ko jëloon par cycle nii 1958 ba 1968 mu nekk ci biir xalifa ak Sëñ Fallu Senghor jiite Sénégal li Sëñ Fallu li doon mission jaxasoo ko jaxasoo pouvoir temporel bi naxanteeg ñoom tax na mu réaliser li nga xam ne moo doon mission bi ko dara ci ñëpp jaxasoo ko ak ñoom Sëñ Abdou Lahad bu ñëwee nii war def nag dëkk bi cité bi nekk une ville moderne war a am ñu soxla yëpp ci assainissement ci ndox ci ay infrastructure ci defaraat jumaa ji ci am ay bibliothèque ci am université yooyu itam gis na naka tuuti rek Senghor moom mission jeex na parce que mission war na accompagner accompagner Serigne Fallou ci la Abdou Diouf war a ñëw pour war a mën def mission bi nga xam ne moom la Serigne Abdoulaye doon war a dox te da donc dox te moom la ci war a àndal muy donc 1868 1968 boobu Serigne Abdoulaye tooge ba nga xam ne ci la mission àgg gis nga gannaaw bi itam bi bi sëñ Saliou toogee 1988 boobu ba 1998 jamono yooyu itam Abdou Diouf moom itam mission mat na ndax sëñ Saliou suñ suñ suñ Abdou Lahad moom li mu waroon def def na bi waa ji ñëwee ki fi nekk moom itam ni mu accompagné sëñ Saliou ba sëñ Saliou liggéey bi mu war def léegi donc moom ci tënk nii ci lu gàtt man dama jàpp ne fii lañ toll tey muy mouridisme ak politique mooy politique ak l'islam mooy politique ci sensu civilisation mës a tàqali ko ak ak diine ndax mës a tàqali ak société ndax mës a tàqali ak civilisation politique mooy civilisation politique mooy fexe ba ni ñi ni ñuy dundee du mel ni ni ni ni bàyyi ma yu dundee ci àll bi muy ku man sa moroom duma politique mooy fexe ba suñuy intérêt ak suñuy conflit d'intérêt ñu gérer ko ci anam woo xamante ne bi kenn ku ne li nga mënta ñàkk da ko am li bokk da nga ko séddoo te duñ xeex duñ politique boobu mooy islam politique boobu mooy politique yoonu mooy politique boobu mooy projet wu Serigne Touba ci biir Touba li nga xam ne mooy politique temporelle bi fi nekkoon nii nag tubaab bi bi Serigne Touba feeñ fekk na not na Sénégal Serigne bi def moom mission ñu accompagner ko mu bàyyi fi ak njaboot ñu continuer mission boobu kenn ku ci nekk ki nga dajeel mu nekk ci wàllam nga ne sa wàll nga naxanteeg moom ba yow lii sa wàll nga def te du la ko yàqal loolu def nañ ko man gis naa ne relation yi loolu la du ay connivence dañoo bokk benn histoire muy benn territoire muy Sénégal ñoom ay mission yu wuute Serigne Touba mission diine la am mission xam-xam la am mission civilisation la yi bind bàyyi bàyyi fi ak njaboot boo xam ne kenn ku ne am na mission bu précis bu mu la jox mission boobu kenn ku ne ka nga sa jamono naxa naxante nga ak moom ba la nga ca war a def nga def ko ci te du la ko yàq te dara turu c'est surtout loolu mooy problème maanaam yaakaar naa loolu moom buñ ko fàtte mukk ci aay bu njëkk ba nga xam ne yàlla jox na mission doomu aadama ci kaw suuf mooy muy fexe ba gérer situation yi te dara du turu fitna du am al fitna ashaddu min al qatl loolu yaakaar naa mooy mooy importance ndax bu fekkee da ngay rey junni nit pour defal mbirum benn nit dootu am sens dund maanaam jàmm stabilité dafa am solo ci la civilisation mën a juddoo juddoo te nit ki mën toog mën a jàmm yàlla boobu cheminement boobu am na entre nguuru adduna bi ak kilifa ji léegi nag bu ko defee loolu mooy man sama conclusion mooy bi ñu egsee tey nga xam ne Tuubaa li ëpp ci liñ ci bëggoon àgg na muy taxaw na doon cité boo xam ne kenn nattaleetu ko fi doon ci biir yaayam ci ay infrastructure ci mission bu leer bi nga xam ne moo ko tax a jóg ci spécificité ndax ndax fi ne boo fa boo boo fa demoon nii la fa nekk ñu amu ci benn dëkk li ñuy wax ci cité religieuse dëgg dëgg mooy Tuubaa ci réyaayam ci li ko sos ndax naa ko fal di wax di wax ne dëkku Sénégal boo ko doon xool nii ñetti façon dëkk yi ñoo fi nekk dëkk yi nga xam ne dëkku cosaan la dañ ko fekk benn kër ñaar lay doon nekk fekk sa njaboot sa doom am am jabar am soxna nga takkal kër mu nekk village maanaam mu nekkee ci aw yoon wala am marché mu yokk ñu am fay tool nekk ay village dëkk dëkkaandaw la wala dëkk yi bi def muy dëkk yi ne ci booru ndox mi wala dëkk yi nga xam ne sant nañ ko ci barab yi nga xam ne amoon nañ fa ay intérêt ñoom muy barab yi nga xam ne doon ñu fa gerte wala ñu fay bay coton wala ñu def ab raay wala ab tali yóbbu fa ay traitant samp fa ab dëkk dëkk buy judd du dund ngir activité économique fay xam tubaab tax ko jóg yàlla rek ko tax a jóg jaamu yàlla rek ko tax a jóg ña fa dem itam loolu rek lañ ko yóbbu sëñ Tuubaa walla ñu wusi dund fa loolu donc cité la cité religieuse une civilisation itam moo ko moo ko lal civilisation boo xamante ne bi diine la mais civilisation boo xam ne aussi nangul na africain yi li nga xam ne islam nangu na ko ci ñoom civilisation boo xam ne jikko yu baax yu am njariñ yi nga xam ne moom la empaté bor wax naa l'islam li ko may succès ci àdduna bi yëpp fu mu dem tasaaroo te fu mu dem ñu nangu ko mel dañ ko moom am na tubaab yoo xam ne dañu wax ne l'islam koy traité Afrique il faut pas nga traité ko comme le christianisme mel ni dina juñ doon ñoom dañ ko nangu moomul ko seen bopp loolu li ko waral mooy souplesse boobu mu am nangu ne nit ki lim baax la te am njëriñ nga jël ko boole ko ci diine ji mu loolu loolu mooy suñu civilisation bi nekk léegi nag contexte yi changé Sénégal moom na boppam léegi espace yi libre na maanaam nekkatuñ jamonoy mag yi nga xam ne adversaire moo am ab minorité am ñu not espace espace bi libre na ab république la ñu war ñëpp ay citoyen la léegi nun nan la ñuy def ba mën a préserver suñ suñ civilisation nan la ñuy def ba mën ko wagga nan la ñuy mën def ba mën ko dundal nan la ñuy def aussi ba mën a fexe ba politique bi nga xam ne mooy dox ci réew mi te ak baab ko doxal démb te doo du ci woon laaj kenn xalaatam te tey doomi réew mi ñoo koy doxal ñooy tànn ku leen neex mu def ñooy ñooy wax itam lu ñu mu doxe ni mu doxe ni nun na loolu nu am noonu objectif yi nu am noonu civilisation bu am noonu nan la ñuy fexe ba mu dugg ci ni réew mi doxe ndax dañuy toog ñoom ñu moom réew mi yor ko nun mission bopp di naxante ak ñoom ni jàppale wala ndax nun dañuy jéggi ab jéego dem xam ne territoire bi libre na ci réew mi lañ dëkk am na sañ-sañu laaj am na sañ-sañu proposé te àdduna doon proposé est-ce que jotul vraiment nu nu franchir ñu jéggi jéego boobu est-ce que jotul waaw mën naa loolu mooy sama question wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm waxtaan wi am na solo lool euh, léegi nii rek lañuy junj ne bëggoon nga gën a continuer ba ci kanam waaye comme waxtu wi dañoo dab ñoo ngi lay ñoo ngi lay sant bu baax ci waxtaan woo am solo wi euh, mën nañoo wax ne waxtaan wi sëñ bi niñ ko bëggee woon ama na amee nañ ko noonu wala amee nañ ci lu kaw yi suñ njort waaw kon ñoo ngi lay sant bu baax sëñ bi di la ñaanal di ñaan suñu borom mu guddal saw fan yokk sa xam-xam ba li nga yéene liggéeyal ci l'islam yéene koo liggéeyal ci yoonu murid sunu borom defal la ko defal ko mbooleem ji Euh, xëy na waxtu wi li ci des bëreetul moo tax euh, sëriñ Mohamed Mbacke euh, bëggoon nañ mu def ci benn gis-gis bu gàtt ci ci waxtaan wi waaye laaj yi dafa bari bari goo xam ne kii xëy na te waxtu wi gàtt na moo tax xam naa kon sëñ Mohamed ñoo ngi lay ñaan kon mën ngaa ñëw rek def ci am benn seetlu bu gàtt rek ci ay minutes yu gàtt kon suba mën nañoo wax ne sëriñ Abo sàll moom moom moo ñuy defal waxtaan sëriñ Abo sàll sëñ Abou nag li muy waxtaani mooy naka lañ mën a xeexe ak ñàkk fii ci Sénégal nu ñuy def ba ñàkk xeex ak ñàkk fii Sénégal loolu defe naa ne thème bu am solo la ndax euh, sëñ Abou Sall ab économiste la xëy na kon bu ñëwee moom danañ ci mën a jariñu bu baax a baax kon ci gàttal rek sëñ Mohamed dañ lay ñaan nga tënk rek euh, ab ab gis. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi maa ngi leen di ziar di jégalu bu baax a baax daanaka mënoon nañoo rek far euh, question yi xam naa moom mooy ëpp solo sax ndax sëñ bi leeral na bu baax a baax li nga xam ne moo doonoon tomb bi ñu ko joxoon ba daanaka amul dara luñ ci luñ ci wax xanaa liñ ci jàngat rek nga xam ne buñ koy gàttal mën nañu wax ne daal mooy diine ak euh, maanaam lañu ad diin wa la nit ñee ko bëgg a xaajale waaye benn la ndax naka jekk diine buñ ko buñ demee ba taqalee ko ak nguur gi itam nguur gi day wëlbatikuwaat ñëwaat ci diine ji ndax mënuñoo dem bàyyi ko euh, ba ci sax réew bu mel ne amerique nga xam ne sëñ bi joxe na ci misaal yu bari bari bokk na ci réew yi nga xam ne dañoo wax ne kenn ku nekk na def diineem nam ko gëmee waaye nag nguur gi tënkuwul ci diine terewul ñu gis na ci seeni wax ak ci seeni jëf ba ci bu yàggoon rek bi nga xamee ne amerique mi ngi mu ngi def guerre boobu mu doon def ci Afghanistan ak Irak Bush mi nekkoon président boobu dafa wax ne dafa mel ne dafa jàppoon ne moom loolu muy def mu ngi ko doon defee ci turu diine kon siyaasa maanaam li ñuy wax politique boobu nga xam ne moom la si biir waxtaan dafa mel ne mënul ñàkk mënul ñàkk ci lenn ndax mooy tax euh, moom mooy tax lépp yomb buñ buñ demee ci téere ci diin diwaanu surtout jawaahir fi axbaari saraay sax Sëriñ Tuubaa am na fu muy waxee ne am na ñett yoo xam ne mënul ñàkk ci ab dëkk bokk na ci sultaanul qaahir sultaanul qaahir kon mooy maanaam nguur goo xam ne bu waxee rek ñu daal di def naka noonu joxe na misaal ci ñu gis ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam tamit diina jëm indi woon diine la joo xam ne dafa ànd ak nguur guy doxal mandute ak maanaam yombalal nit ñi seen dund buñ koy gàttal rek buñ demee sax ba ci Sëriñ Tuubaa ci boppam nga xam ne moom ni ko sëñ bu waxee mission moo doonoon diine rek li mu yoroon benn bis dégg naa ñu ci ñu ma ñuy werante ci ñaari nit di werante ci naan maanaam sëriñ si ñoo ñoo tardeel dëkk yi ndax maanaam bàyyi giñ bàyyi diine maanaam wala boog bàyyi giñ bàyyi nguur mel ne dafa bokkul ci lu mën a doxal am réew te loolu bu gisee ki nga xam ne moo doon waajuru Cheikhul Khadim di Mamour Anta Sali ngir taxawal dëgg doon na àtteel euh, ab buur mu doon loo xam ne xëy na waxtu yi mayuñu ko ñu dugg ci waaw nga xam ne gis nañ ne taxawaayam ca kër maam ca euh, ca Lat Joor gis nañ ni mu amoon ni mu amoon njariñ ci jamono jooju loolu it loolu sax du lu bees ndax bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk yi nga xam ne moo yoroon lépp moo doonoon moo doonoon président de la ba noppi doon imam bi noonu la continuer ba ci ñi ko fi wutoon muy xulafaa rashidun yi ñooy doon boroom xam-xam yi maanaam ñooy sëriñ si ñooy ñi yor nguur gi loolu bi mu demee ba wàññi itam nguur gi maanaam nguur yi bàyyiwuñ boroom xam-xam yi waaye dañ doon ñëw di dimbale ko ci ñoom bañ demee ba mu yàgg nag jëmm jamono dem na ba egg ci ñoom ñaar kenn ku nekk tàqalikoo ndax bañ demee ba bokkutuñ lu ñu dox bañ demee ba bokkutuñ lu ñu dox la kenn ku nekk dem aw yoonam waaye ngi fi ngir taxawal diine ak maanaam mandute ak nit ñi am dund goo xam ne seenu diina dañ koy maanaam dañ koy jëfandikoo ci na leen ko suñu borom euh, digale nguur ak ak diina dañuy ànd waaye lu ñu tàqali ko loolu nag xëy na comme ni ma ko waxee toll na tolloon na jamono boo xam ne nguur ak diine kenn ku nekk dangaa mel ne ku nekk ci ak wet sëriñ bi indi na ci misaal ci xasida boobu sëriñ Tuubaa na wax ne xaalu leer kan ila salaatini taxus ja waaye sa tox ni kullama xëy ni mel ne lay sëriñ Tuubaa nguur gi mu doon bañ mooy nguur goo xam ne dafa jàng nguur goo xam ne e, nekku fi ngir taxawal ak maanute wala ak njub waaye liñ gis terewul ci ab dénkaane bokk na ci li ñu wax mudaara mudaara mooy maanaam jëflanteeg ak e, ak ak niti àdduna yi ci loo xam ne neex na leen te naqarewul yàlla subhaanahu wa taala ngir mën a am li ñu bëgg sëriñ bi joxoon ci misaal ci sëriñ Modou Moustapha bi mu fi euh, nekkee pour ay projet am amoon doonoon na maanaam mu daara maanaam jëflante ak nguur gi ba am lim bëgg loolu it sëñ Fall moom la def ba ni mu egsee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi mujj kon daal ci gàttal buñ buñ ko toppoon mën naa am xëy na waxtu yi rawuñu waaye ñu gàttal foofu di sant sëriñ bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Mouhamed Mbacke mbokk ñu ngi leen di nuyu baax di di rafetlu waxtaan wi lool di sant ki nga xamante ni moo ñu doon defal waxtaan wi te yu muy Serigne Mame Balla Mbacké mu Cheikh Mouhamadou Awa Balla sëriñ bi ci tur mu assasatul Wafa bi huquqil iman ñoom ñëpp ñu ngi maase di la sant di rafetlu bu baax jàppandal gi nga ñu defal di ñaan suñu borom guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyi la ak sam xel tomb bi jàngatal nga ñu ci loo xamante ni am nañ ci lu kawe liñ ci doon séentu su ko defee aboo Sall moo war a teew fii insha allahu taala séq ak ñun jataay bi lim ñu war a jàngatal mooy nan lan mën a fexee ba xeex ñàkk senegal yan tomb ak yan jàngat lañuy def ngir mën a xeex ñàkk Sénégal ñuy fàttali mbokk yi ni waxtaani kum rawit juróom-ñaari rajo yi nga xamante ni ñooy dox fii boo ko fi dégloo danga ko dégg tax na nit ñi bàyyi nañ ko xel lool laaj yi it bari na kii nee na bi mu la nuyoo di rafetlu waxtaan wi daf doon laaj ban xeetu politique daal moo xaram waaw moom de xanaa xanaa man damaa politique bu xaraam moom xanaa mooy mooy mooy jëf lu xaraam rek mooy lépp loo xam ne comme sens bi nga xam ne ñun moom lañ déggee politique nii fii nga xam ne daanaka ay wor la am na sax ñoo xam ne dañuy wax ne maanaam ne politique ñu ko mën dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne xam ne ànd ànd ànd ci politique mooy ànd boo xam ne ay intérêt moo leen boole su intérêt yi dañee rek ànd bi amatul amatul moom warut a nekk donc mooy ne colère amu fa mooy ne promesse yi ngay wax di ko dig nit ñi booy wër booy booy booy wut mbir bu amee doo ko def da nga àndoon dem di sonn boo amee doo wax daal mooy bépp politique xam ne dana la dugal ci lu xaraam ci na koy wuti. wala ca na koy jëfandikoo naa boo ko amee ba pare ndax politique ñaari mbir la ni ngay def ba accès ci pouvoir bi ak boo accès ci pouvoir bi na ngay doxale pouvoir bi ñaar yooyu nag yaakaar naa benn boo ci xamante ne bii politique bi dina dugg nga tax nga dugg ci lu xaraam moo xam ci ay wax la moo xam ci ay jëf la boobu jëf lu araam te man gëm naa ne politique war naa mën a am te jëf lu araam du am nit ko war naa mën a politique te du fen nit ko war naa mën a politique te du wor ko lekk lu lewut ci bu ko defee moom donc lu lu wuuteeg lii rek maanaam mooy mooy ne daal bu dee bu la def loolu lu yàlla aay daal mooy aram comme leneen. jërëjëf kon laaj boobu leer na mbokk mi tam mu ni mu ngi rafet lu waxtaan wi bu baax ginnaaw loolu nag dafa lay laaj lan moo teqale diggante politique ak wor ndax nee na dafa gis fii ci réew mi li ëpp danaan politique daal mooy wax ba jàll rek maanaam fexe ba nax nit ñi ba li nga doon lijjanti nga am ko rek ñu bari noonu lan jàppe politique mu ne ndax loolu mooy politique wala nga dama am benn laay wax dama ne mbir boo ko boo xam boo jàngat da ngay da da ngay fexe ba samp ay principe te bañ sax am ay mabadi léegi am solo rek mooy mooy mooy mabadi yooyu politique dafa am sens bu noble boo xam am na ko mooy bi ñu doon wax léegi nii foofu la ñuy samp di ci natt léegi nag keneen ki nga xam ne mi ngi doxale neneen moom li tudd loolu politique moom loolu moo ko tudde noonu waaye du politique wala bu dee politique politique bu baaxul la waaye gis naa ne moom mooy li ma doon wax léegi nit ki war naa mën a politique ci sens bi ñu doon waxee nii te du fen war naa mën a politique te du war war naa mën a politique te du lekk lu xaraam bu ko defee bu saa yu toogee ci pouvoir tam man jàpp naa toog ci yu ko pouvoir ci jël ay décision wala accepter ay décision yoo xam ne wuute nag diine boo dafa war a bàyyi wala bu ci toogee aram te loolu mën na cee yokk ne réew mi gën a màgg ci adduna bi muy États-Unis d'Amérique maanaam euh, ña fay nekk président dañuy waat balaa ñuy jël nguur gi dañuy waat ne duñu fen duñu sàcc duñu wor kon loolu mooy wax rek mu nga xam ne mën ngaa politique te ba yooyu nga bañ ko def mais ci li muy waate tamit day waate ci téere bu ngëm mooy évangile la ñuy waate maanaam ci ci bible la ñuy waate ah, injil la ñuy waate waaye bu doon ab jullit mën naa waat ci téere alxuraan loolu du ko def ci mën a def politique. ma man dama dama jàpp ne jikko jikko ak politique dañoo war a mën a te léegi rek maa ngi waxtaan ak benn benn mbokk maa nga naa ko euh, fii ne yaakaar naa nitu diine nit ñi am jikko bu fekkee am nañ rôle boo xam ne war nañ ko mën a jouer ci politique parce que politique moom fii ne. comme li ñuy wax nii naa kilifa yi duggu dugg ci dina ñàkk dugg ci dina loolu moom kenn waxatu ko ñu ngi ci biir am nañuy parti ñu ngi fallu ñu ngi def leen léegi li ñuy wax mooy discours diine bi le discours religieux discours diine bi lan la war a mën a apporter le politique jàpp naa ne nag loolu responsabilité diine lañu jéem a moraliser politique fexe ba politique bi am dëppoo ak jikko loolu yaakaar naa moom rôle nit diine la la moralisation de la politique jox fexe ba jikko bu baax ak diine ànd ak politique loolu yaakaar naa bu fekkee am nañ apport bu ñu a apport bu ñu mën a andil politique tey loolu la daal yaakaar naa mooy si rôle te gëm naa ne mën naa rek jërëjëf mbokk mi nee na ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi moom it li muy laaj mooy nan la ñuy fexee ba politique bu taq bii jóge fi wan yoon moo ci gën a gaaw pour ñu jëlee fi politique yu taq yi nga xamante ni mooy dox ci réew man <laughs> aywa jërëjëf kii itam mu ne mi ngi laaj bu baax nu nuy fexee ba nit ñi xàmmee diggante politique ak ak ak war loolu defe naa tontu woon nga ci léegi itam ginnaaw bi mu la nuyoo mu ne mi ngi laaj mu rafet la waxtaan wi ñan ñoo war mu daarante ak ñi def politique ci nit yi diine yi wala kum neex rek sañ ngaa boole politique ak diine maanaam kiy def politique dafa war a jàng diineem ba xàmmee ko bu wér a wér soo dugg ci politique wala mënees naa jël diine ak politique boole leen rek ci lu waaw xanaa kay moom kuy xam ne xëy na dangaa dem bay bay wax naa kilifa goo xam ne xam nga ñaari ñaari kii la ñaari sphère dañoo xam ne pour l'instant dañoo tàqali ko ñu ne benn bu ci nekk boobu ne ba nekk fa kilifa ba mbooloo ni sa ginnaaw nga war taxaw défendre seen intérêt défendre seen gëm loolu yaakaar naa war nga cee xam loo xamante ni bi ci naxante ngay naxanteeg ñoom ni lu tax nga ñu puus la ba nga tàbbi ci loo xam ne lu araam ndax loolu moom ba dëgg mel na muy donc ci kilifa ak diina gi naxante gi muy naxanteeg politicien bi nii yaakaar naa war nay sàmmonte toujours limite yi nga xam ne fi la war a yam muy lépp lu ay yàlla aaya rek limite la boo xam ne lu naxante bi métti métti koo jéggi waaw su ko jéggi rek daanaka mu daal dootu am sax ndax day seey ci moom waaye li mu wax mooy naxante gi wërta tekki ne kilifa diine gi dafa war a dem seey ci nitu àdduna bi naxante bi donc waru ko pousse ci dem ci ci ci ci ci lu araam te am na benn point boo xam ne bëggoon naa ko leeral muy loolu sëñ boo xoon am na yoo xam ne boo toogee ci sa koñ da ko bëgg da ko rafet da ko xalaat da ko yéene waaye boo accès ci ci ci pouvoir bi xëy na réalité yi ni mu demee nii ñun suñu réew yi lott gi ñu lott ñàkk gi ñàkk mën seen bopp ni leen mënal li ñu leen di imposé sëñ ñu ko bañ bari na lu bare bari lu naqari ci réew mi tool moo ko lu bari lu naqari ci réew mi lottu réew mi yu mu bëgg te mënalu ko boppam te ñu ne ko mënal am ñu koy sant te yooyu ñu koy sant noonu dëppoo ak suñu diine dëppoo ak suñu aada lu baree bari lu naqari ci réew mi loolu moo ko war moo tax ma jàpp ne euh, maanaam pour doon def loolu itam lu tee da fexe ba réew mi moom mën a mënal boppam ndax mu sañal boppam. waa kii bi mu la nuyoo lu bari moom incha allah dafa laaj ni lan mooy stratégie bi nga xamante ni Serigne Touba Xaadimu Rasuul doon na ko dund. ak ñu niti àddina yooyu ñi fi bàyyi itam muy ay xalifaam ginnaaw muy juróomi xalifa yi mu fi bàyyi ginnaaw ñoom itam nan lañ doon dunde loolu ak ñi ñu fi tombeel ñu nekk ay niti bu ah, waaw kon loolu jàlloon na ci biir thème bi sëriñ bi leeraloon na ko bu baax ci mbokk mi ko laajoon bu baax a baax a baax euh, mbokk mi itam ginnaaw bi mu nuyoo jaare la dafa laaj ni ndax nit ki man naa boole kilifteefu diine ak ndomb ak tànk ci wàllu àddina maanaam boole doon ab sëriñ ak nekk am place ci wàllu état bi place bu kawe kawe nga xam ne day doonub sëriñ ba noppi doonub chef daal. loolu mooy mooy li doon wax léegi rek mooy mooy ngi delluwaat ci ban politique la ñuy wax yaakaar naa li mooy ban politique. politique bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam def bi gën ñëpp kay li mu doon def noonu li mu jiitoon loolu war kilifa diine ko war na ko man li ñu noonu kilifa diine ko war na ko man fu mel ni Iran nii ñoom biñ bi ñu jël seen révolution bi ñu ñoom ay kilifa yi dinañu woon waaye ñoom bi ñu demee ba diine ji ni muy politique bi ni muy doxee neexu leen dañoo ñëw soppi politique bi soppiin woo xamante ne bi kii kii jiite conseil des ministres mën naa jiite mën naa jiite ci jumaa ndax li am solo rek mooy e, ñaar bañ bañ a buñ féewaloo rek yaakaar naa war naa mën a boole ñaari ndombay tànk buñ buñ tàqalu ko rek ñu wàññi dara bu fekkee ñoo bokk fu ñu jëm même bu fekkee kilifa diine nekk na fii am ku ñu tuddee kilifa aada mu nekk fële te maanaam aada ji mu ngi dox doxin boo xam ne dëppoo na ak ak diine ji rek amatul problème kenn kenn mën nga toog sa barab li am solo daal moom mooy li nit ñi bokk dem concerné leen mu dëppoo ak seen dëppoo seen aada dëppoo seen gëm-gëm loolu bu amee moom kenn ku neex nga toog sa barab ku neex itam fekk koo boole dama ñu dara waaw waaye li ëpp solo daal mooy loolu objectif daal mooy mooy mooy looloo waaw muy politique bi bàyyi xel diine ji di ci dellu mu nekk maanaa référence nekk ay fondement jërëjëf loolu leer na bu baax ki itam mbokk mi dafay laaj mu ni ndax politique maanaam bi nga xamante ni moo siiw fi ñun lool lool lool lool ñu di ko tuddee politique ndax léegi jaadu na wala wala jot na ñun murid yi ñun ñëpp ñu jóg sóobu ci ngir mën cee dund daal ngir mën cee doxal ndax war nañ cee mën a dund ñun murid maanaam war nañoo mën a sóobu ci politique bi nekk ci man li ma jàpp mooy moom en cas war nañoo dox pour soppiku war nañoo dox pour soppiku waaw ndax euh, ñaari mbir la yoo xam ne nu ko ñàkk noo ñàkk politique ndax politique bi moo yor moo yor lépp politique moo yor njàng mi politique bi moo yor koom mi politique bi moo yor jàmm ji politique moo yor sécurité bi gis nga ba xew-xew yi xew ji ba ki rek mën naa ko wax keroog mën nañu ko waxaat muy léeg-léeg nga dégg ay mbir xew suñu diine bañ ko suñu aada bañ ko ñu ko looy réew mi nangu na ko léegi problème day am boo fayulee sa bopp civilisation dootu am lañ doon bañ ci politique bu njëkk ba muy raaba boo xam ne kenn waaye sa man ko ñuy fayal sa bopp loolu bu amee civilisation du am jàmm du am stabilité du am wala nga nangu nangu li nga xam yàlla bañ na ko yàlla te ne la li mu bañ dana la boo ko mënee dindi dindi ko boo ko mën dindi ko soo ko naqal te boo ko naqaloo ci xol donc mooy li gën a mooy niveau bi gën a faible ci diine moo tax ma jàpp ne moom laa doon wax léegi mën mooy jàpp naa ne nit ñu am diine ñu am jikko yu baax dañoo war a jéem a fexe soppi politique bi ni ñu koy def waaw fexe ko jox jikko fexe ba dëppoo diine nit war naa mën a politique te du fen war naa mën a politique te war war naa mën a politique du lekk lu ko lewut jërëjëf kii nee na mi ngi lay sant bu baax rafetlu waxtaan wi lool waaye nee na moom dafa gis doxaliinu démocratie fii ci senegal maanaam lim ci jàng moom mu ne ndax jotut ñun ñu dugg ci euh, ngir war koo mën a indi ak soppi bu baax comme ni nga ko waxee ndax segam réew mi bu ñuy wax ni jullit ñi dana toll ci juróom-ñeent fukk ak nangam ci téeméer bu ne ndax jotul kon ñun jullit ñi ñu war a taxaw ngir soppi ko ba soppat yooyu nga ci doon wax daal ñu mën ko ci am. waaw <laughs> waaw. waaw. waaw xam xam nga da am yoo xam xam nga dama ma bëggoon kii rek ne ci ci ay kii daal ci ay ay principe mañ a mañ a dugg lool ci détail waaw léegi daal li ma li ma mooy li ma wax léegi rek di wax ne ñaari ñaar yi ma wax ni ci njëlbéen gi nee naa léegi lislaam bu njëkk bi ñu koy taxawal Madina état bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxawal moom dafa am mbooloo mu gëm am ab territoire boo xam ne ci kilifteef la nekk am itam euh, projet ay xiyam ak ay ak ay mabaadi mu ànd ak ñoom appliqué ko foofu l'islam politique bi nga xam ne moo xew tey nag muy daa am ñoo xam ne dañoo am problème politique jëfandikoo l'islam pour faj seen problème politique ma jàpp nag nun li li baax mooy ci nun li ma jàpp moo baax mooy li ma wax ne mooy moraliser politique waaw muy fexe ba noo ko yor yorunu ko waaye fexe ba politique bi moom di di bàyyi xel suñu diine di di di def ko itam comme référence waaw mooy comme li ñu doon yoo xam nga xam ne diine da koy bañ aada yi bañ ko loi yi nangu ko boo ko fajalee sa bopp anarchie am ordre dootu am jaamu dootu am boo ko bàyyee itam sëngam néewoon waaw loolu yaakaar naa dara mën koo dund rek lu may jéem a te jàppandi na léegi ndax ci ab démocratie lañ nekk citoyen bu ne am nga droit laaj citoyen bu ne am nga droit proposer bu ñoo yaakaar naa li baaxee mooy jéem xam réew mi ni muy doxee jéem xam yi nga xam ne dëppoo wut ak dëppoo wut ak suñu diine ñu jéem xool ba xam nu ñu koy soppee fexe def ay proposition yoo xamante ne bi dana mën a faj problème yooyu ba pay dëppoo ak suñu diine rawat na ci lu mel ni code de la famille fi ne ñu ngi ciy wax yaakaar naa lu mat a lu mel ni affaire daara yi ñu ngi ciy wax lu mel ni affaire statut yi ngay dégg ay góor jigéen yeeg ay cal yeeg yu mel ne yooyu yëpp ay questions yu bari yoo xam ne mi ngi am te jullit ñi war nañuy toog di ci di xalaat lan la ci bu ci diine waxee itam ñoom ci réew mi nii yan moyen lañu am politique yoo xam ne dañ ci mën a jël ba man cee faj seen problème parce que bu ñu waxee moyen politique rek mooy doole dugatut waaw moyen politique moom mooy moyen wu xam-xam la ak xel ak naxante ak diplomatie ba loolu am waaw bu naa jóge wala der tur rek leneen la moom waaw jërëjëf loolu leer na baax kii nee na ginnaaw bi mu la rafet rafetlu waxtaan wi daf doon laaj mu ne ndax jotul yoon wi am benn projet politique bu leer maanaam boo xamante ni yoonu murid rek ñoom lay concerne waaw ah, kenn def na ko ba yoonu ci am ah. Ah. ci tontu am solo yooyu kitam dafay laaj mu ni démocratie moom ni ko ñu bari déggee mooy nit ki daal pour nga ni maa ngi ci démocratie mooy lu la neex rek def mu ne ndax loolu mooy démocratie wala de démocratie ñu bëri dañoo jàpp ne am na ñu bëri ñun ñu ko déggee mooy lu leen neex rek mooy nit ki daal mu ngi ci démocratie mooy lu ko neex rek lan mooy démocratie. xam loolu moom du démocratie du du liberté itam waaw ndax euh, mooy li ñu wax nii rek mooy euh, nit ki moom liberté am ñoom nag dañuy bañ lool dañuy wax naa liberté amul limite waaye li nga moomu fi mu tàmbalee rek foofu mooy limite am buñ bokkoon basan yi nga moom li ma moom li sa moomeel gi day am fu mu yem ndax fi nga fi ma fi sama moomeel tàmmee rek sa moomeel yem donc liberté day am day am fu mu yem mooy fi sa yëfi morom sa liberté morom fu mu commencé rek fa sa liberté am ndax amoo liberté wu xañ ko liberté moom kenn amul loolu waaw kenn ku ne am nga nag jël sa liberté bu ko defee moo limitu liberté mooy liberté wu ñeneen ñi amul kenn kuñ boyal noonu amul amul sinon loi du am du am sens liberté itam day ànd ak day ànd ak responsabilité waaw maanaam am nga libre wax da ngay war am di responsabilité wu assumer conséquences yi juddu mooy mooy li ñu fa di wax suñu bopp journaliste yu bari bari di wax ne liberté ak responsabilité ñoo ànd sa liberté bi tam amul kenn kuñ boole ci société buñ booyee leen ñëpp rek société amatul ay espace la kenn ku ne am espace boo occupé espace bi yaa ko moom sañ nga fi lu la neex waaye amoo sañ-sañu dugg sama moomeel gi donc sax moomeel mu ngi mi ngi yam fi sama moomeel tàmbale donc liberté am na ay ñaara ba baatu démocratie boppam tam moom laa doon wax léegi wax ne moom du lu parfait comme doxalin doomu aadama yëpp amu ci benn bu ñi nga xam ñoo ko taxawal tam te gëm ko nangu nañ lool premier ministre Angleterre waxoon na lool nee na démocratie mooy système bi gën a néew ay ayib ci système politique yi am waaye kon mooy ne parfait wul te mooy li ma doon wax léegi tam ne kon war nañoo mën a jàpp ne aussi évolution bi am ba ñu jóge ci patrimonialisme dem jóge ci ay menaces jóge ci nangam nangam ba egg te ñu bëgg joxuñu ko xëy na ko mën naa am ëllëg nu am leneen lu ko gën boo ko defee donc man gëw ma ne dañ ko war a jàppe comme alxuraan joo xam ne day nëb noonu rek mais système la boo xam ne matut xay na moo fi tane pour jàmm am pour stabilité am mais kenn ku ne xam na ne même li ñuy wax nii naa maanaam peuple bi mooy gouverner xam nañu peuple gouverner wul waaw dañuy wax naa peuple mooy mooy maanaam gouvernement boo xam ne gouvernement pour le peuple et par le bu ñu xoolee ñiy fal nii population boo xam ne dix millions d'habitants la ñi fi bindu ci élection yi 3 millions la ñu doon 1 million 500 yi ñooy wote nga am 50 pour cent loolu kooku sëñ bi ñëpp ñëpp faluñu la moo tax moom xay na moo fi tànn rek waaye du lu gën te lu gën war naa man a am ndax li li fi newoon te matuñu ba li andi ko fi li fi andi lii mën naa andi leen fenn te léegi ñu ngi am ñu ci ñambaas léegi da ngay dégg ñaa ay démocratie participative ay démocratie nangam populaire léegi ñu ngi am na yaa ñu ci dolli ñu ko sant léegi mën naa am kon mel na ni mu ngi toxu ay démocratie populaire ngaa dégg yaa ngi dégg léegi ay démocratie participative démocratie participative mais même yow suñu la falee da war ñi ñi ñi nga yilif ngay diis ñoom ci leen concerné balaa nga jël ses décisions nga xam ne daanaka ngeen àndi gouvernement yow yaa leen tànk yi waaye li ma concerné moo ñëw ci njàngale nii balaa ma jël benn décision ministre de nationale dafa war ñëw waxtaan waxtaan ba xool moom état bi lan mooy ay priorité